ku nekk xam na sañ na sañ na am soxlaam jubloo yàlla ñaan ko ko xëy di jëkkee xam ngeen ne sañu ñëw ñaan yàlla kenn amut yoon ci ñaan yàlla lépp lu leen soxal rek dañuy ñëw ci yonent bi ne ko ñaanal ñu yàlla xataa baaw ñun buñ maree dañuy baaw ñoom bañ bëgg maree dañ ne Muusa baawal ñu de yonent yàlla Muusa nag dal leen ñaanal fa qul naa tañu wax ne ko idrib dóoral yaa saa kaw xet sa alxajara doj ware yàlla ne ko doj wi dawoon ak sa malaan ma nanga ko dóor de nanga ko dóor sa xet de aw doj la woon wu xoyof wu am ñenanti koñ mel ni bopp tànk te dafa nooyoon mooy doj wa dawoo nag malaanam ma fam doon sangoo yonent yàlla Muusa yàlla daf koo bindoon muy waaju bari sutura bani Israayila dañ daa booloo di sangu ñëpp def yarami neen te duñ ca dara ku nekk di ci saawaray morom Muusa moom yàlla bañ loo ko loolu na ndaw rek moom buy sangu fay dem ba sori yi ña mu sangu sol malaanam ñëw ci kanam nit ñi Moussa soo gisee muy beru di sangu ni nëbbu dafa di ko nëbb bés yoon ko ba ñëpp gëm nañ ne Moussa dafa xuuxaan yàlla bëgg ko dañal ca loola mu dem sangu ba noppi ba mu ñëwee malaanam mi mu tegoon ci kaw doj wi mu bëgg a sol malaanam rek doj wane tëppét daw ak malaan ma mu naa ah, xajaru sow bi doj wi jox ma sama malaan doj wi jox ma sama malaan doj way daw rek Moussa mënu ko jot ba mu àgg ci kanam nit ñi ñu dikk ko fekk dara laalu ko ci lañ ko doon wax mu fa malaanam sol waaw dóor doj wa nag yàlla ne ko dencal doj woowu da nga ca ami soxla ba nga xamee ñu ngi ca tiyow ba bañ ñaane bañ na ko ñaanal ñu ndox doj woowu la ko yàlla ne ko génne ko dóor ko sa bi mu génne ko dóor ko xeetam wa doj wa ñenanti koñ la woon koñ bu nekk ñen ñetti sew ñetti sew nde bal ca waaw ñetti robino bal ca rek waaw di xababa bi ñoom ñëpp jiit bu nekk ak seen robino fan fajarat tam balla moom doj waa te yool tu min moom isna taa farata ñaar ak fukk xay nan ci sewle de limab waaw sëti bani israila de bani israila fukki giir la ñaar doj waa leen fukki robinoo ñaar yu bokkut de buur daal ne xanaa li ma xam na bon kullu unaasin képp ca sët ya masrabahum naan waaye seen day bon gaño gu nekk xam nañ ne waaw mën nañoo wéetoo feenam naan waaye kenn leen ca fukk ak ñaar lañ fukki teewle ak ñaar bala na tukki ci doj wi loolu ci kéemtaani yonent yàlla Muusa waaw la bokk de waane doj wu ndox di bal di ci doj lum dodo kéemtaan day gis nañ doj yi bal ndox ba tey waaye kara xaret tambook ba saaba yi maree ko fanweeri junne lañ ñëw ci yonent ne ko mar wi dana rey nit ñi loxob càmmoñam bii la bës rek waaw soo ne bal ca ca bàyyi ko ca diggante baaraamam ya de looloo gën a foor li Muusaa def de ndax ndox muy ball ci doj day ku nekk gis na ko waaye ndox muy ball ci dikkee ci diggante baaraam loolu moom keroog lañ ko mës a gis de way jëkk way mujj mësuñ koo gis buur ne kuloo lekk leen ci mënoo salwa min rizqillahi ci li ñu wërsëgal yàlla wërsëg wi leen yàlla jox lekk leen ci saboo naan leen min rizqillahi ci li ñu wërsëgal yàlla li léegi nag xamatu leen jàmbat jàmbat ngeen ñam wàcce nañ leen ñam yi gën a ngeen mar waaw waaw balalal nañ leen ay seewle léegi na lekk leen naan leen balaa tax sa waaye bu fi la ci suuf mukk si dina lépp ngeen di yàq de waaye nag bu leen yàq suuf si de yàq suuf mooy gannaaw bu aji waade amee nga bañ a gëm tey gàllankoor waaw kuy gëm de parce que jàngatal is xultum ba ngeen waxee yaa Muusa yow Muusa lan nas beran day muñ ci nu alaa taamin ci xeetu ñam waaye din wuri wenn de ba leen gëlëmaane la sappee nag waxum dëgg ñam wa sappi leen na mësuñoo gis ñam wu neexe waaye daal ngëlëmaane daa leen sappi ñu ne Muusa wenn xeetu ñam rek bët bu set loolu daal fàtti nañu rek tey de fatoo ñaaxal lanaa anu rabbaka borom sax yuxrij mu génne lanaa anu waaw lëf mi matun bi tujala dana saxal ko larlu suuf min baqlihaa ci daala moom baqalam la wa qisaayaa ak garafam wa foomihaa ak hintatoom waaw wax da si haa xata sam wa basaleha ak basalam mooy soble ak laaj ñu ne ko ñun daal ñam yi ñu yàlla wàccee sàppi nañu dañoo bëgg luy jóge ci suuf deraf soble fooro laaj waaw kay ñun loolu lañ bëgg xam nañ ne loolu moom munuñ ko amee lu mooy ca dëkk ya mooy génn ci ngëlëmaande yi rek xaala wax Muusaa ñeena leen leen atastabdiloona da ngeen wat alladi laala huwa moom adnaa moo gën a bon bi la fii ca la xam ne woo moom xayrul moo aji tedd moo xayrul moo gën a teddam moo seen ñam wu tedd wii di wàcc yàlla di leen ko wàcceel mu jóge ci kaw da ko wote yu bon yooyu ngeen di laaj ah ñu ne ñun loolu rek lañ bëgg dara lañ soxlaatu ci ñam yi wàcc ci ñun nañ dem rek ñu waaw def suñu plan rek am suñu poro palaat ak palaat ci ak ak laaj ak béréb buur daal dina ihbitoo wàcc leen misran ci njëndi bopp wàcc leen ci njënd ci njënd yi rek rek waaw loolu lañ ca bëggoon fay na lakum naka aji naka la ñaa leen maa faaltum la ngeen laaj léegi nag na ngeen dem bayti maqadis wala arihan rek ngeen bay da ngeen am li ngeen bëgg de wa duribat defeet aleen ci ñoom zillatu toroxte wal maskanatu ko miskin jeexiti ñàkk ku cër yi itam boo ko gisee yërëm ko bëgg ko sala waaw ndax jeexiti ñàkk dootu jóge ci ñoom mukk yàlla leen ko taqale foo gis yowat ma ni ki nga xam ne dërëm mën da taggoog waaw sikk ga waaw signature bu rëy ca nag ñoom mën a fi ñoo taggoog woowu melo de wa baaw tañ delloo bi xasabin ci mbugal dina laay mu tukke fa yàlla saalika goog le def ak mbugal waa goog le def ak toroxtaane ci ñoom ak mbugal bianoom ci saw si naka ñoom kaanoo nekkoon nañu yakkuroona di weddi bi ayati laaye ci kaate fi yàlla yi wa yaqtuluna te ñoom danañu rey na nabi na yonent ya ni ki Sakariya Yaxya dañ leen rey bi xayril xaq ci tooñ zalika mooy seen gañ mooy seen borom de wakaanoo tañ di jéggi daaya de gis nga fukki xéewal a ngóob yàlla jox na leen ko tojal na leen waa baxru xalsoom musal leen ci waa firawna mi leen doon rey waa rey doom waaw waaw labal firawna waa ak ñoñam jéggal leen bañ jaamoo yëkk wa waaw bañ dee mu dekkalaat leen waaw xeral leen waaw ca niir wa ba nga xamee ne ñu ca tiya uba wàccal leen mannu waa ak salwaa lañu jàmbatee ndox waaw mu xotti leen fukki seen rek ñaar waaw yooyu yëpp ñoom ñu faye ko waaw weddi yàlla ak rey yonent ya waaw ak jaamu yëkk waaw loolu loolu loolu lañ fay de ba nga xamee ne fay nañ yàlla yu bon yooyu itam yàlla yi daana ci ñoom fukki xeeti mbugal waaw yi nga xam ne moom lañ jàngat de jibril xaac na ci ñoom ñu dee waaw bañ nekkee ca waaw mi xama waaw digal na leen ñu rey seen bopp bañ rey ci ñoom juróom-ñaar fukk ab junne mbas wàcc na ci ñoom ba rey ci ñoom waaw juróom-ñaar fukk ab junne def na ci ñoom toroxte ak ak miskin waaw boo xam ne dootuñ taxoo te xalikoog moom mukk def ci ñoom bugalam yàlla def leen lu yàgg-yàgg waaw duñ taxaw mukk lu may ñu ngi ci ron koo xam ne moo leen boot leen musalle waaw ba faa dina yem loolu waaw moo di waaw moo di yowoo de inna la fi na naka gëm nañu yonent yi ca jëkk wala si naa ñaaña haadoo yahoot nañu ak ñi nga xam ne dañoo yahoo doon wa nasaara ak nasaraan yi ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci diine nasaara wa saabi naak saabi nay kuré lañ bu nekk diggante yahood ak nasaara di wati faaraar manaama nag gëm na mu ci ñoom bilaay ci yàlla wala yoomee dikk ak bés laaxir bari aji mujj ci jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa amila tam jëf saalihan jëf jiw mooy jëfee sariatu yonent bi wala ma la ñaan ajruhum yooli jëf seen de inda rabbihim fa borom seen wala xawfun déet ragal aleen ci ñoom wala am déet ñoom yasanuna ñu jàq ëllëg ci àllaaxira dem mbooleem kuréel yu jëkk yëpp koo ci xam ne gëm na yonent yàlla Muhammad tey jëfe sariyaatoom bile amut yahud amut nasaraan amut saafi amut yaaram ak làkkat kenn ku wax ashhadu an laa wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullaah di taxawal weeru koor waaw di génne sa asaka xaj néegam yàlla soo ko mënee waaw ñooñu ñooñu ñooy xeetu yonent bi sallallahu ñu ngi ci diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam de te ñooñu ñooy wali yàlla yi nga xam ne amuñ lu ñuy ragal waa buñ deexee amuñ lu ñuy ragal ci seen gannaaw amuñ ñuy ragal waa ci seen kanam de moo tax ba tànneef gi nga xam ne yàlla tànn na ko xeetu yonent sallallahu alayhi wasallam ci jëf ji rek la aju ak gëb ji de duut ci cosaan waaye diine yonent sallallahu alayhi wasallam amut cosaan waa amut waa xamul yaaram ak lakkat xamul yahood ak waaw ku dul yahood képp ku gëm yonent bi rek sallallahu alayhi wa jëfee li nga xam ne moom la samp rek waa daal di ca daal di tabbi ca tànn tànn ga rek Abdullah ibnu Salaam moo doon njiiti yahood yi ba yonent ñëwee Medina moo jëkk a bokkoon na ci tànnee fi saaba yi de waaw moom Abdullah ibnu Salaam bee ma fay dugg fi ci jàkka ja ba muy jub rek yonent ne waaye ngi ñëw ci ñooñu aljanna la bokk de ba maag séeri moom Abdullah ibn Salaam moomu de saaba yi dal ko topp ne ko wax nañu ci yow lépp wax ñu luy sa jëf ndax ñu roy la de ndax ñoo lu mel ni li nga xam yonent ne ci ñooñu aljanna nga bokk mu ne a ah, man de taxumaa bari julli taxumaa bari koor taxumaa bari salaat li ma seetlu ci sama bopp daal bés bu ma xëyee am naa pas sama xol duma ci bañ benn jullit duma ci ambal lu benn jullit sama làmmiñ duma ci wax lu bon benn jullit ba boog duma lijat ngoon duma dugg danaa am pas sama xol duma ci bañ benn jullit duma ci yéene lu bon benn jullit sama làmmiñ duma ci wax lu bon benn jullit ba ba ba ti set daal laa seetlu ci sama bopp ak ñu ne ko loolu nag looloo ko may maqaama boobu yonent sallallahu alayhi wa tudd de yonent sax fa daa wax neen bu leen ma nettali dara luñ ma wax waaw ci lu bon bëgg naa daal sama xol ma bañ cee dencal kenn lu bon ba ba may dajeeg sama borom ndax pencam yàlla yàlla na ne kenn du mucc lu may koo xam ne dikkal na yàlla ci xol boo xam ne xol bu set ci la ci mboolem bi nii rek lay def waskur jàngatal yow Muhammad is axas naa ba nu jàppee misaaqakum kóllëre seen bañ fasanteeg yahuudi kóllëre nee nañ jëfe tawreet warafaanaa te mbir moom yëkkati nañu fawqakum ca kaw seen tuura dajwa ba yàlla wàccee tawreet nag bani israel seet tawreet fa bee fi diis ñoom ñu ne Muusaa ñoo lànk ñun yaata nuñ ko ñu yàlla def jamono tóor doj ba deko delloo na ñoom te gën a rëy ci doj yi Jibril dal ko bugg rek tiimale leen ne leen nangu leen rek wala ma këpp doj wi ci seen kaw ñu ngi julli ku ciy julli da sëpp sa genn wàll ak jë waaw di geesu dañ waa ngi dal ci sa kawam déet moo tax ba léegi looloy sujjóotam yëwat seen genn waa ak jë rek la ñuy sujjóotee waaw genn wàll ak jë càmmo gi ñu ñu ngi geesu dañu ba xam mi ngi dikkam déet ñoo leen xusoo jàpp leen xusoo jëfe leen maa tey naa ko mu la ñu jox leen di xuwa si ànd farlu yàgg na def leen li nga xam ne moom la tawreet santaane rek waskuroo jëfe leen maa fii la nekk ci biir tawreet ak mooy yàlla rek de waaw ñu soog ko de moo tax seen sujjóot boobu ñu ne duñ ko bàyyi wukk ndax moo leen musaloon ba tey ñu bëggee daanu ci seen kaw seen sujjóot ak genn wàll jégoogu nga xam ne moo leen musaloon waaw ñu dootuñ ko bàyyi rek de su ma tawalee tum topp ngeen dëdd gannaaw ga min ba di saalika ci gannaaw la wala gannaaw kóllëre googu ñu dellu dëddati lànk wala wala fadlullahi duggante ko nag yow bóor aleykum ci yéen wa rahmatu yermandeem be may leen tuub ñi cee tuub tuub ñi cee des yàlla yéexe bugal ma lakkuntum kon tey ngeen nekk minal xaasiriina ca way perte ña de wala xal xalimtum xam wallaay xam ngeen àll si ñaaña ita daw rëbb nappoon nañu min tum ci yéen ca asal ja de te xam ngeen itam ba tey ca seen bon bon ja xam ngeen ñu nga xam ne dañoo nappoon ci aset te fekk dañ leen ko aayewoon foqul naa tan wax la wum ñaa leen koonoo nekk leen xëy na di golo ah xëy na yu di ñu sori yërmaane yàlla de ñu xalak leen soppi leen i golo ñooy waa Ilata dëkkam ñooñ Daawuda yàlla dafa wax bari Israayil ne leen tànn naa bésab xajuma bu dikkatee na ngeen fiix def ko muy bésab xeet ñu ne ko déedéet ñun asat lañ bëgg asat ji yàlla fiixoon ñun ci lañuy féex ndax yàlla fa wax ne bind naa àddina ci juróom benn fan dale ci dibéer ba ci àjjuma mu jaaxal aset ñu ne aset dafay dafa noppalu nag ñu ne bés bi yàlla noppalu ñoom ci lañuy noppalu waaw yàlla wax wax àjjuma daa na ñu ne ñoom aset lañ bëgg yàlla ne leen aset a ngoog waaye napp jën yi ngeen lekk sax yu ma leen ko ci ah ñu ñu ne nangu nañ bu asetee nag jën wi nga xam ne moo wanoon yonent yàlla yoonu sa jën yi ci àddina yëpp dañuy daje di ko siyaara si su ko defee jën yi dañuy tëmbeelu ci kaw géej gi duñ daw kenn bés boo xamee ne afet ja wéy na nag bu ñuy napp duñ gis benn jën moom la lay wax ca saaru laaraaf istaati hiitaanum yawma sabtihim shurran wa yawma la yasbituna la tatihim bu afet ñëwee jën yi dañuy tëmbeelu ci kaw géej gi bés bu afet ñëwul nag duñ benn jën ngeen xam it hikmatu gi nekk ci booloog jën yi mooy siyaara rek dañ woo mooy siyaara si jën yi nga xam ne moo wanoon yonentab yàlla di barkelu ci moom ba nga xamee loolu yàgg na nag nam nañ jën mënatuñu am benn jën benn waay bu muus bu affaire bi jafee géej gi dafay waaw duus bi dañoo dugg ci kër yi saxaan na ci boo xamee ne affaire na ñu napp waaye napp waxul naa wax lawum ñaa leen koonu nekk leen xiradaton di golo xaasiina yu di sori yërmande yàlla de xaasiina yu di way torox yàlla soppi leen golo ñoom ñëpp bët set bët set rek kenn jiwut sa néeg ah ñu ne ruq bi la moom kenn ubbiwu fi néegam ñi nga xam ne napp ñu woon te te nañ leen lu baax te rewoon nañ leen ñëw seet si leen bunt bu ñu bi rek gis golo yi waaw jaaf rek di di leen ginjib ba jaal naa ton def ko moom jëf jooju nakaalan muy mbugal nakaalan muy xalam lu di aji tere leen rëbb de yàlla def ko muy xalam loo xam ne dana leen tere toggoo lu mel noonu beneen yoon de li ma bay na yaddaa ñeel jëkkoon leen wa maa xam saa ñu nekk jëkka naa way sa dig waat dil mu taqi na ñeel way ragal ñu yàlla de ndigala ngoo koonoo xere satan xaasiina alquran lamboo na ndigal ndigali alquran nag am na maanaa yu bokkut ndigal dana ñëw ci alquran dafay tegtale ak war niki aqimu salaata wa aatu zakata taxawal leen julli loolu ndigal la te ndigal lu war la moo tax julli di farata ndigal dana ñëw fekk ndigal luñ sopp rek la niki fakkaati boohum in alimtum fiim xayran soo jotoo sa jaam waaw soo amee sa jaam bu yiw daal bu bëggee jot boppam jotol ak moom ndigal dana ñëw fekk daf lay muus loo rek daf lay jox pexe moo xam ne baax na ci yow rek ni ki ida tadaayantum bi dañuy daa jële musaman faktubuhu wastashhidoo ida tabaayatum sàkkal seede booy leblante loolu du farata du mandóob daf lay xee nga bañ koo def ndigal dana ñëw fekk daganal rek ca la tollu niki fastaadoo rëbb leen lu tax rëbb nekk farata lu tax mu nekk sax jaamu yàlla ak kuloo washraboo yu demee noonu ndigal dana ñëw fekk daf lay yar niki yow mi wax sa doom maa yaliika ci ci sa kanam ndigal dana ñëw fekk tàggat la ci yàlla jublu soppali mbindeef ni kuunu qiradatan na ñu nekkoon ay nit ñu soppi na ay golo ne nekk leen di golo ñu daal di nekk golo waaw loolu mooy ndigalal tasxiir ndigal dana ñëw fekk tëkku lañ ca jublu ni ki amalu ma defal lu la neex rek waaw yàlla mi la digal tere la su soobee su demee ba la defal lu la neex mooy maanaam danaa la xalak rek defal lu la neex da dem safara defal lu la neex da nga xalaku da torox ndigal dana ñëw fekk mébét rek la ni ki laa imrul xaysi wax ala ayyuha laylu tawilu alal jëli guddi gi wuññeekul maanaam mébét naa guddi gi wuññeeku rek la la tekki ndigal dana ñëw fekk ñaan la ni ki yow jaam bi nga naa rabbi ixfir lii waaw yàlla baal ma da koy ñaan waaw mu baax la ndigal dana ñëw fekk dafay xemale waaw ni ki isbiroo aw laa tasbiroo sawaawun aleykum ndigal dana ñëw ngir doxadal ki ñuy digal mooy koonu addidan qul kunu hijaratan aw hadidan aw xalqan mimma yakburu fi sudurikum maanaam faale wu ma leen rek la ci jublu ndigal dana ñëw fekk maana lamboo teranga ni ki udxuluha bi salaamin aminin yow muy wax gan sa gannaa ko dugg sin moom koy dana dugg si da ko won rek ne yaa ngi koy terale naa ko dugg sin waaw ci sa néeg loolu waaw lamar yi ci alquran yëpp waaw bu ci nekk xam na fannam lu ni lu yàlla digle ci alxuraan rek mu daal nekk farata waaw konoon yu bari nekk farata de waaw ci moom ndigalal tasxiir la kunu xiradatan xaasiriina ba jaal naa atan def jëf jooju nakaalan muy xalam lu daa ji tereloon waaw rëbb ma de li ma bay na yaddaa ñeel xeet yi nekk ci jamono seen wa ma xal fa ñi nekk ci gannaaw seen wa ma weesatan sa di ko àllin mu taxina ñeel way ragal ñeel de jagle na leen aw tub ndax ñoo koy jariñoo de wa it xataltum nafsan ca kanam waskur jàngatal it xataltum ba ngeen rayee nafsan bakkan fa daaratum sa ngeen xuloo fi aaca bakkan ba jàngatal ba nga xamee ne ndax ñu féetalee ban bani bani israila yi ba nga xamee ne bani israila dañoo rey bakkan sa xuloo ca bakkan ba wallaahu yàlla muxrijun aji génn aji génne la mu ma tax la da ngeen nëbb ko rek fekk yàlla nar naa feeñal la nga xam ne doon nañ ko nëbb benn waay ku ñuy wax amin ah dafa bari woon xalal lool te xamul doom ay mbokkam nag ak i doomi bay taxam ñi ko war a donn néeg néeg mu dee bañ doon xalal ji mu tëx ñu yàkkam mu tëx dee ñu ñëw guddi rek génne ko ci néegam yóbbu ko ba ca àll ba ñu rey ko rey ko ba noppi dem sànni ko ci ñagam beneen dëkk xëy nag naa ñun de gisuñ suñu mbokk ma dig ba tey kenn gisu ko ñu ne nañ ko wuti ñuy wër di wut di wut wër di wër di wër di wër ba ñëw ca dëkk fañ ko sànni woon ca ñaag ba ñu daal di woo waa dëkk bi ne leen suñu mbokk mi ñu réeroon fekk nañ ñu ngi ko rey ci seen ñaagi dëkk yi yéen a ko rey ñu ne ñun rey ñu ko ko ñu xulóog ñoom waroon nañoo yem foofu ñu ñëw ci Muusaa yéenoon sab yàlla ne ko feeñal ñaanal mu feeñalal ñu suñ mbokk mi ñu rey ku ko rey xanaa boobu lañ bëgg a weeru ñi ñëw ci yonent yàlla Muusaa ne ko ñaanal ñu yàlla mu feeñalal ñu Quraysh suñ mbokk mi de moom la yàlla wax ne waskur jàngatal isxaala ba waxee Muusaa Muusaa li xaw mi ñeel nitam ña fekk rey nañ ci ñoom kuñ rey kuñ xamut ku ko ne inna allaha naka yàlla yaamurukum mu digal leen an tasbahu bu ngeen rendi at baqaratan aw nag Muusaa ne leen dem leen ngeen rendi xaaloo ñu ne atataxisuna da nga jàpp nu husuwaan ñu di ñuñ yéjji husuwaan ñu di ñuñ reetaan yow yonente yàlla bi dang ñuy ñaawal ñu ne la suñ mbokk mi ñu moom lañ bëgg nga ñaanal ñu lu feeñal ki ko rey nga naa ñu ray leen nag Muusaa ne leen waaw rey leen nag looloy feeñal li ngeen di laaj xaala wax Muusaa ne amosu dana ma musu di laay ci yàlla an akkoona bu ma nekk minel jaay dina ci way ñi mus naa yàlla réer ba yéegi waaye li ma leen wax rek loolu mooy tontu li de bañ xamee nag ne Muusaa dogu na ci rey leen nag moom la leen tontu ba mu leen ne rey leen nag nag wuñ ñu reyoon liñ doon wut dana feeñ waaye ñu jafeel yàlla it jafeelal leen nag wa xaaloo ñu wax ne udoo ñaanal lanaa ñeanu rabaka borom sa yu bay mu bidal lanaa ñeel nu may lu di xatam ñu ne ko nag yu mu ñu reyloo nagu ñaata xat la wax xaala wax Muusa innahu naka moom yàlla yaqulu dana mu wax inna anaka moom nag wi baqaratun nag la laa faaridun du ma aji màggat wala bikrun du ma aji ndawe awaanun aji digg doomu la bay na sàlika ci diggante yooyu la yaar de mu leen nag woo xam ne du màggat du gone lañ leen wa ba fandoo waaye def leen maa tuumaroon la def na digal leen ko rek tey da ci rendi nag woowu xaaloo ñu ne udoo ñaanal lanaa ñeenu rabbaka borom sa yu bayin mu bidal lanaa ñeenu maa law na xaalu diw meloom ñu ne ko na der bay mel waaw nañu ko yàlla bidalal xaala wax Muusaa ne innahu naka moom buur yaqulu dana mun wax ne innaha naka moom nag wi baqaratun nag la safraa wu de aji gel faaqi'un wu de aji tat law na meloo gelam nga nag gel gel gu jëg ju dayor loolu woo la leen yàlla sant rek waaw jafe na nag te surul dana mu bégloo naasiri na way seet ña de nagu gel woo xam ne ku ko gis rek waaw dana la neex de xaaloo wax ne ko udoo ñaanal lanaa ñeel nu rabaka sa yu bayit mu bidal lanaa ñeel nu maa yi yow mu doon ndax nag wuy boy ci àll bi la am am nag wuy liggéey di bayaka roose inal baqara ngir naka xeeti nag te saabaa ni doon naa lenaa nag yi dañoo bari ci ñun ba mënuñoo xam nag wi yàlla wa innaata na nun la muhtadoona way jub lañu insha allah ndem soob na yàlla de waaw daañ jub def li nga xam ne moom lañu yàlla sant de yonentu nañu suñu waxutoon insha allah dañuy laaj ba ba ñuy dee Musaa di leen tontu waaw te lu yàgg yàgg duñ xam nag wa de waaye biñ waxee insha allah nag barke bi insha allah buñ leen tontoote rek ñu daal di am nag wa xaala moom buur yaqulu dana mu wax ne inna naka moom nag wi baqaratun nag la laa salulun du mu tàggat muy jëf su siiru dana mu jaqi lar la suuf duut nag wuy bay wala tasqinan lal ti mu alxar du nag wuy roose du nag wuy liggéey dara musallamatu musallamu ci mbooleem xayib ak jëxiti jëf nag la woo xam ne amul benn xayib te mës la jëf dara laa seeta déedu melo nag fiaa ca nag wa lu dul melo yi jiitu woon amul weneen melo nag lu ngeen di laajati dem leen rek nag bu mel noonu la leen wax xaaloo ñu wax ne ko alaana léegi nag jiita nga waxeenu di làq ci dëgg de ñu ne ko léegi nag nga ñu wax dëgg nag waaw léegi nag mën nañoo xam nag wi ñu daldi dem nag di wuti nag wa fekk ko fa xale ba nga xam ne dafa baaxoon ci yaayam xale bi baayam dafa dee fekk mi ngi gone baayam bayu lu may wenn nag waaye ba dàq nag wa ba yóbbu ko ci benn gol bu bari dëkk ne yow yàlla Ibrahim maa ngi lay nag wile bu sama doom màggee ëllëg nga jëbbal ko ko dénk naa Ibrahim dàq ko mu dugg gol ba ba xale bi màggee nag nekk xale bu baax ci yaayam liy mar barke su bëccëgee mu dem taxani bu taxanee seer ko jaay ko bu jaree mu def ko ñetti xaaj benn bi mu jox yaayam benn bi mu dundee benn bi mu sadaxe ko bu guddi jotee mu def guddi gi ñetti xaaj benn bi mu toog fi yaayam di ko wéttale benn bi mu nelaw ko benn bi mu julli ko di ko def di ko def di ko def di ko def ba mu yàgg yaa yene ko bés léegi sonn nga ci taxan mi te am nga alal sa bàyyi dénkaale na la aw sangam yàlla Ibrahima la ko dénkoon na nga dem ba ca gol ba nga ne yow nag wi ñëwal xëyuma ci ndigalal yàlla Ibrahima xale ba dem ca gol ba ne yow nag wi ñëwal xëy si ma ci ndigalal yàlla Ibrahima daal di daw ñaw fekk si ko ne ko war ma ne sama yaay waxutoon ne naa la war day waaw boo nag du mu ne ko soo ma waroon rek ma tële Muhammad ko ñëw ne yaayam nag waa ngi yaayam ne ko demal ca marché nga jaay ko jaay ko ci juróom jaay ko ci ñetti libi door waaye bul dogal kat te ñëwul a tàggu si ma mu taxaw ak nag wa ca marché ba rek benn waaye daal di ko dogalu ne ko looy jaay nag yi mu ne ñetti libi ci tàggu sama yaay mu ne ko jox naa la juróom benn libi door ah, mu ne du ma jaay te tàggu mu dem ca yaayam yaayam ne ko jaay ko ci juróom-benn libidoor te taggu si ma mu ñëw waaja ne ko fay naa la fukki libidoor ak ñaar te bul taggu sa yaay waaw mu ne ko du ma jaay te taggu ma sama yaay de denc ca yaayam yaayam ne ko kooku du nit malaaka la soo demee ne ko sama yaay ne ma laaj la ndigal ci nag wi lan laa ko war a jaaye xale ba dellu si ne ko sama yaay ne nga jox ma ndigal lan laa war a jaaye sama nag wi mu ne ko bu ko jaayee lu may ñu rey ko son mbuutu bi ba mu fees ak bani Israayila rey nañ nit laaj nañ Muusa lu feeñal nit ka Muusa tegtal na leen aw nag te nag wii rek moo mën a feeñal waaw bakkan boobu bu ko jaay nag lu may ñu rendi ko waaw duy du doom fee sa gurus daggo nag ko xam naa ko def rek gaaño daal di agsi rek na nag waagi loo wax mu ne rey ko rek feesal mbuus meeg wurus ñu ne ko seer na mu ne bon ngeen bàyyi <clears throat> sañ ñoo bañ ñu nangu ñu daal di jënd nag wa nag rey ko fees ko waaw waaw feesal mbuus maag wurus jox ko ñëw ne Muusaa jël jënd nañ nag wa ba rey nañ ko foqul naa tan wax filiri boobu dóor leen ko bi baax de ci lenni nag wi yàlla ne fab leen lam ñu nag wi rek wala ndokase gi ngeen dóor ko niim bi rek bon waa dana wax ci faray de ñu daal di ko ñu daal di jàpp lam yi wala ndokase ko dóor ko ko mu daal di jóg taxaw ne diw ak ñoom ñii ñoom a rey dellu delluwaat de dee ñoom ñaar ñu ko rayoon ngir bëgg ko donn ñu xañ leen dono rey leen itam te la sariyantu doxe ba tey ku rey sa dono ngir yàkkamtee donn daañ la xañ dono doo ko donn buñ la jéggalee ba la sax doo donn yow ni yàlla dekkale kooku dee ci kaw fab xaaj ci nag wu ñu dóor ko mu daal di dekki buur daal di ne leen kadalika kem googulee dekkal yuy laaw lay dekkale yàlla al mawtaa way dee de yeneen doon fikk ku dee yàlla mën na koo dekkalem déet yàlla mi dekkal waa jooju deewoon ba nëb man noonu lay dekkale ñu dee ñaa lëg de waaw ndax ku mën a def lenn mën ngaa def lu bari de booy def te ba sax bu yàggee mu bari woyu riikum dana mu wan leen moom buur ayaat yi tegtali kattanam laalakum booy taxiluna ngeen xelu leen ngeen settantalu ba xam ne ka am ci dekkal benn bakkan waaw am na kattan ci dekkal waaw bakkan yu bari de ci sa boobu moo tax ñu tuddee saaru saaru baqara su ma xasat topp waw ay xol seen loolu nag yéen bani israila seeni xalu wow xol wow benn nangu dëgg yonent na ne kees ji xol mooy xol bu wow jiw du ca dugg borom du dégg ak waat duñ ko digal ba mu duñ ko tere ba mu jàjj ñu ne ko luy luy garab luy garab xol bu wow mun a tudd tudd yàlla ak ziyaare ba meel xol yi danañ xoomaag ba mel ni weñ gu ñuul gu xoomaat su loolu dalee jaam na bëril tudd yàlla ak ziyaara ay bàmmeel moo koy nooyal tudd yàlla nag ci mbooleem xeetam bu fekkee ni gis nga ne tudd yàlla di ko yelu moo gën a dëppoo moo la gën a jariñ nga yelu di tudd yàlla boo gisee ne tudd yàlla di ko bidal moo gën a jariñ moo la moo gën a jeexital ci sa xol nga bidal ko soo gisee ne nga ànd ak mbooloo di tudd moo gën a jariñ àndal ak mbooloo tudd yàlla tudd yàlla daal moom dara ñaawu ca te dara xaayu ca lu ci nekk ànd naa ànd naa ndigal mbooloo mu ànd di sikar nag bi nga xamee ne yàlla nit leen xol yi wow yi ak doj te doj suñ ko bëggoon a toj mbooloo mi ñëpp àndale seen doole dóor ci doj yi moo gën a jeexital moo tax ba suufiyankey ne mbooloo mu ànd si karitam moo gën a jeexital ci xol ba waaw si kar yonent na ne maa ngi ànd ak sama yàlla dana wax ne maa ngi ànd ak sama jaam su ma tuddee su ma tuddee ci mbooloo mat tudd ko ci mbooloo mu gën mbooloo xam su ma tuddee ci wéetaay ma tudd ko fi sama wéet su ma jagañ loo ab sebre ma jagañ lu ko xasab su ma jagañ loo xasab ma jagañ lu fa ab ñay su doxee jëm ci man ma waaxu jëm ci moom su waaxoo jëm ci man ma daw jëm ci moom waaw loolu yëpp yom yombal gi mu yombalal jaam bi soo xamee ne jublu na ci boromam waaw àgg ca moom loolu la ci jublu de yàlla melal na xoli doomu aadama ne dafa wow ba mel ni doj waaw li nga xam ne moo gën a jëriñ nag ci waaw saafara xol bu wow waaw mooy tudd yàlla de ak siyaara ay ba mel de fa hiya moom doj moom xol kal hijaarati na kay doj lañ ci wow mu ne seen xol yi dafa wow ba mel ni doj aw ashadu yi ke mu gën a taf sax xasootan ci wow déedéet xol yi sax ñoo gën a wow doj de daldi ko firi wa inna minal hijaarati ngit naka aji nekk la ji leen doj la maayata fajaru wow dana ball minu tukke ci moom lan xaaro ay yoon de am nay doj yoo xam ne danañ toroxlul yàlla be jooy ball ay seew la di nàcce ci ñoom xolab doomu aadama nag soowee loolu fekk ko wa na min ha aji nak la ci leni doj lamaay saqaqu woo dana mu xotteeku fa yaxruju te génn mi ni ci moom almaaw ndox de xam na doj yoo xam ne danañ xotteeku waaw ndox génn ca way na min ha naka aji nak la ci leni doj lamaay habitu woo dana mu wàcc tukke ci kaw jëm suuf min xasitillaahi ngir ragal yàlla xam na doj yoo xam ne dañuy ragal yàlla be waaw di wàcc ci waaw mooy doji dën wii rek bee doj sax a gën néew doj sax moo gën a nooy waaw xoli doomu aadama yi de yàlla wax na ci jeneen laaya law anzalna haadal qur'aana ala jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyatillaah waaw alquran yi ngeen di dégg yéen doomu aadama yi te ta ci seen xol dara su fekkoon doj a koy dégg ni ngeen koy déggee kon moom waaw dana xotteeku waaw te dana dana ragal moom yàlla de kon doj sax moo gën a nooy waaw xoli doomu aadama de wa ma laaw dee góor bi xaafilin mu aji bay amma taamaloona ci la da ngeen jëf ko de waaye yàlla du ci dara ci seen jëf daf leen di yéexee rek def ci seen waxtu hisaab waaye ku nekk danañ ko fay jëfam de lu baax ak lu bon afatat ma bu leen yaakaar yéen jullit ñi an yoomi noo lakum bu ñu gëmat leen ñoom yahuud de bu leen gëm mukk ne yahuud yi ci Medina danañ gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de waqat kaana ngit nekkoon na fariqun kuré minum ci ñoom na di dégg kalaama laay wax yàlla ja tawreet su ma yuharrifuunahu topp ñuy soppi ko waa amoon na ay de yahuud yoo xam ne Muusaa tànnoon na leen ñuy juróom-ñaar fukk waaw ci seen tànneef yi bu leen ca muy xama ne ñu balu ñi nga xam ne ño jaamu woon yëkk wa bañ demee ba xag si ca muy xama rek ñiiru leer dal di dox seen digganteeg Muusaa waaw Jibril dal di gàttalu Muusaa moom yóbbu ko muy wax ak borom bi ñoom tànneef yi ne ci gannaaw ñuy dégg wax ya ci jëm yàlla ja jëm ci Muusa ñuy dégg ndigal yaa tere loolu waaw moo leen jayoon ba tax ñu ne ñun sax dootuñ gëm lu may ba tañ gisee yàlla ci janoo Jibril dal leen xaaju ñu dee foofa ba Muusa ñëwee fekk leen ñu dee nag Muusa dellu tiit ne yow yàlla da nga xaar yi ngir la nga xam ne dof yi ca dëkk ba defoon nañ ko mooy jaamu gañ doon jaamu yëkk woon yow yàlla su sooboon day nga xalak leen ca dëkk ba balaa ñoo génn waaye bi ma génnee ñoom ba indi leen fii suñ fi xalakoo dañuy wax ne man maa leen indi rek pour jëbbali leen ñu xalak len de waaw nit a gën a bañ ko tumaal waaw Moussa di toroxlul yàlla nag defe na ne ndax jaamu yëkk wala lañ leen xalakoo lañ leen xalake xamul ne dañoo sos beneen bakaat ci biir mi xamee mooy liñ wax ne duñ gëm lu mooy ba tañ gisee yàlla ci ba tañ janoog yàlla jaxaratan ci njëméer loolu la leen yàlla alage woon naa ko def nag yàlla dellu leen waaw dekkalaat nag waaw ci lañ xamee ne ci la Musaa xamee nag ne leneen luy sosoon kay moom lañ leen alage woon du jaamu gañ jaamu woon yëkkawoo laaj gi ñu laaj nag gis yàlla waa te laaj ñu ko ci kaw cofeel xane ñu ko laaj ci kaw ndëng waa loolu moom la leen yàlla alage de ne ñooñ yàlla dañuy laaj waaw gis yàlla waaye sow koo leen cee joo moo tax xale ko wuñ ca Musaa wax na ne waaw arini anzur ilayk yàlla wan ma sa jëmm ma ma ma seet jëm ci yow waaye moom cofeela ko ca joohoon aarifina it leen ci joo gis yàlla fii ci àddina nag gis yàlla fii ci àddina nag ci janoo kooku mustahil la ngir ay yëf àdduna xat na xat gu day yàlla di ci feeñu ay soppeem te yàlla suñ ko gisoon fii ci àddina nit ñi dañuy dox de bàyyi seen métier yëpp su ko defee àdduna tukki ndax mënuñoo dund lu mooy ñi am métier waaw di ci dund suñ gisoon yàlla fii ci àddina te kët gi di kët ak ay noonam boo mel na ni ay soppeem ak i noonam ñoo ci am suñ gisoon yàlla fii ci àddina toggee fi tegeeku ndax buñ ko gisee rek waa nay daal bi kal mun taa kon yàlla dootuñu togg jëf ndax wante wut ak nag gis ci ñooñ yàlla di gis yàlla ci seeni bëti xol wala gannaaw buñ jeexee ci yàlla waaw loolu moom loolu moom leneen la nekkoon nañ di dégg wax yàlla yi ca tawreet su ma yuharrifuunahu sopp ñuy ko min ba'di maa aqaluuhu gannaaw ñu déggee ko sabit moom ñoom yàlla moo na danañu xam de allahumma salli ala sayyidina ci dajeeg sa yàlla ñu la fañu do ci dajeeg mo yàlla ñu la baal xamal yàlla ji lañ ñu dellu nag seen sang ya leen yàdd ci loolu ne leen bu leen defati loolu ndax loolu fay tax jullit ñi man leen a xëy ne ñoo nekk ci dëgg nit sooy wuuteeg moom ba noppi jox ko lay ne ci dëgg kon kay xëyloo nga ko boo nag li ngeen xam ci soloy Muhammad ci tawreet yépp nëbb leen ko jullit ñi bu leen leen ko waxati dañuy am lay de seen ndof nag buñ ko nëbbee jullit ñi ba waxuñ ko itam yàlla mi wàcce woon tawreet sa wàcce alquran moom dara na buu ko buur ne way laalaqoo ndem daje nañu ñoom naafiq yahood alladina ñaaña amanoo gëm nañu xaaloo ñu wax ne amana gëm nañu ne muhammad mooy yonantu bi nga xam ne moom la téere yi jëkk ya bégle de wa ida xalaa ndem dellu na baaduhum ñana seen ilaa baadin jëm ci ñenn xaaloo ñu wax ñoom sang ya ñi naafequtoon ñeneen ñi naafeq ne ato hadisoonahum bu leen solo leen bi ma fatahala aleykum ci ala xamal na leen ko yàlla ji tawreet ji melo muhammad de lu yàgg-yàgg bu leen waxati julli ñu mukk li leen yàlla xamal ci melo mi ci tawreet na bu leen leen ko li yohaa jooku ngir nañu dàggee ngeen ndax lu fa leen di jox lay dëgër ci ci moo wax jooju leen rabbikum fa borom seen fay tax ñoom ñu xëy leen de ci àdduna alaxira dootu leen mën a am benn lay xam suñ bañee topp yonent bi ba noppi te nangoo saxal ne um, tawreet loolu leen waa tawreet loolu leen santoon mooy yonent bi tawreet santaane woon ne nañ ko gëm ko jotee te melo yiñ ca euh, waxoon yépp feeñ na ci yonent bi ba noppi ngeen wax ko julli ñi dégg ko ba noppi ngeen bañ a topp yonent ngeen bañ a gëm kon dootu leen xam aw lay ci àdduna alaaxira de afalaa taxiloon lu tere ngeen xelu ne danañ xuloog yéen de na ngeen day bu leen leen waxati dara buur awalaa yaalamuuna ndax xamuñu anna allah naka yàlla yaalamu dana mu xam maa yusirroona danañu nëbb ko wa maa yoolinoona ak danañu feeñal ko ñoom suñ ko bañee solo suñ ko solo yépp xamuñ ne benn la xamuñ ne yàlla xam na lépp lu ñu nëbb ak lépp lu ñu feeñal kon nag nëbb gi dara la du jariñ buur ne wa minhum aji nekk la ci ñoom yahud ummi yoona way matale mooy xaam yu xamul dara laa yaalamuuna xamuñu alkitaaba tawreet yahud li gën a bari ñoom ñooy ñu xamul dara mënuñoo jàng xamuñ tus illaa lu fi nekk amaaniya ay nar li nga xam ne mooy seen xam-xam daal mooy fen yi ñuy dégg ci seen sang ya luñ leen fenal rek ñu jàpp ne diine loolu mooy xam-xam way in hum ta déen illaa yow noona ndare bu danañu jot njort dëgg de mbugal illa dina war nañ ci ñooñu yàq ci góona danañu nar alkitaaba tawreet mbugal war na ci ñi nga ne dañuy sos ak seeni nar wax ne lii mooy tawret ji bàyyi ko woon ma yàquloon topp ñu wax ne asal lemin indi laay tukki yàlla liestaro ngir nañu jënde bii ci moom sama nan njaqali leen gudee aji néew nar ya nag ñu di ko jënde waaw njëggu néew mooy lañuy jàpp ci ba nga xamee nar nañ ba ay sa nga am ñu leen topp nag di leen jox ñuy jël nag mooy njëg gi ñu dëgg waylun tatak mbugal mu war na ay loxo seen woy lun satak mbugal la mu war na ci ñoom i maag si wana danañu fàggu ko ci nger de ndax loolu ñuy jël dëgg-dëgg duut may waaw duut tabax de waaw nger la rek den waqaaloo laa yooyu mi ngi melal waaw fóode yahood am nañ xam-xam boo xam ne wét na bu leen tegtal ne yonent bi mooy yonent bi nga xam ne moom lañ ci doon ca tawreet jàng nañ tawreet gis nañ melo yonent bi ba noppi taxul ñu gëm ko loolu moo la xamal ne xam-xam ak yaqiin ak janoo sax du jariñ janoo sax du jariñ su fekkee ni jaam bi ko tawfiix de gis nga yahuud yi demoon nañ bay dégg wax yàlla ji ca mii xamal ba muy wax ak Muusa foofu xanaa foofu la jege yàlla yem jariñu leen dara taxul ñu gëm dañ wax rek na la noomina atanara la jaaratan la noo mel la kaata narara jaaratan rek lañ ca fekk kéefër la leen dolli naka noona xam-xam lu mu bari bari du du maye du maye xam yàlla du may jub du maye ak jiw lu may ba nga xamee ne yàlla boole na ca tawfiq may jàmba waaw jubal ko ci jubal ko ci la nga xam ne moo ko moom la bëgg de su taxutoon ak loolu kon iblis du réer su taxutoon ak loolu kon balaa may mu baax ak a ña seen xisa xala ñëw du réer su taxutoon ak loolu kon foo dee yëfoot yi dëkk ak yonent bi ci madina xam ne gàddaay fekk si yonent rek bu feeñee ñu topp ko moo leen fa taxoon a ñëw waaw kon duñu réer de waaye ñoom ñëpp mujj nañ réer tawfiq yàlla moo leen moo leen moo àndul ak ñoom de yàlla ñu yàlla may tawfiq laaya ji xamle na loolu laaya ji a na itam ne ña nga ne dañuy topp yàlla wala dañuy soobu ci yoon àndoo ki sëriñ di wut yoonu njub soo xamee ne sellaluñ te xam ne yàlla rek moo di seen jublu danañ mujj defe ne seen borom lañu ñu jaamu fekk jaamuñ seen borom dañu ngay jaamu ñeneen ñu dox seen diggante yàlla de ñu di leen tëralal leneen lu bokkut ak yàlla tëral waaw ñu di ca wéy waaye boo itam soo lëgee sang ya duñ jëriñ ña doon topp dara ñi doon topp duñ jëriñ sang ya dara waxaaloo wax nañu ne ba leen yonent bi tëkkoo nag leen melaw yu ngeen nekke su ngeen ci génnu safara ngeen jëm ñu ne lan tama sanaa lakkatinu naaru safara ila ayaaman ndaray fan maa doon dañuy di way néew ñu ne ko ñun duñ dem safara caay wala boog suñ demee safara it ay guddi rek dañ fay am topp ñu génn ñeen fukki guddi ya suñ bàyyee jaamu woon njëkk wa moom rek la ñuy am ci safara su ko defee gannaaw ba ñu génn yéen ngeen wutuñu jot buur ne xul waxal ñeex leen a taxasum jàpp leen indalaay fa yàlla aadan kóllëre ci loolu de yàlla fasantiwut ak yéen kóllëre may leen ne du ngeen dem safara lu mooy ñeen fukki guddi kenn waxu leen ko yéen a ko waxal seen bopp fa lan yox li fa laaw ba xotti yàlla xax dayoo dëxalam te li waroon kay mooy loolu balaa ngeen ko wax dogu ci fekk yàllaa leen ko wax de fasante na du ci waaw xot ngeen fa waaye yàlla digu leen dara yéen ngeen dig seen bopp li ngeen dig seen bopp ngeen gëm ko ba sukkandiku ci ba bañ a topp yàlla am ba it taquluna da ngeen wax alallaay waral yàlla maa laa taalamuuna am xamu leen ko de da ngeen di wax waral yàlla loo xam ne xamu leen ko de bale moo leen bale aanaam safara ba ngeen béel bale aanaam dana lakk leen safara ngeen béel ci du ngeen dugg safara wala du ngeen ca béel li yàlla wax nag mi ngi yàlla na ne da ngeen dem safara te ca ngeen di duel dootu leen génn mukk man kasaba ku faggu na mu sa yeetan bokkaaleeg yàlla waaxaatat te léem di ci moom xati aatuhoo ay bakkaatam maanaam mu dee ci kéefër wa ulaayika ñooy la gaaye saabu ñeeri ñooy waram bi safara hum ñoom xaalidoona way béel lañu fi aaca woowale safara de képp koo xam ne tey weddi nga yàlla jimma yàlla beddee ci loolu ñooñu nañ xam ne safara lañ jëm te suñ jaxasee dugg dañ cay béel dootuñ génn ba faw yàlla ñu yàlla musal ci loolu waaye wala fii na ñaaña amanoo gëm nañu wa amiloo tañ jëf saalihaati farata yaag naafile ulaayika ñooñu de gaay asxaabul jannati ñooy waromi aljanna de hum ñoom xaalidoona way béel dañu fi aacee joojale aljanna de amaa nga xam ne gëm nañ yàlla dañu ngay jëf-jëf ji mooy ñuy taxawal farata ak naafile ñooñu ñoom aljana lañ lañuy lañuy xaraf te dañ cay bé duñ ca duggee doo duñ ca génn mukk de gis nga ñaari jumle yi xéefar yi jum ne koo xam ne weddi na yàlla te ay atam wër ko ñooña safara lañ jëm fa ulaayika def na ci fa ay sabab ya daañ dem safara te safara sa li ko sabab mooy seen jëf yooyu ñoo jëf le leen yóbbu safara am maa gëm yàlla nag tey jëf-jëf ji yiw ñooñu danañ xaraf aljana defut ci faay sabab ya ndax dëgg-dëgg seen gëm yàlla ak seen jëf du ni moo leen sababal xaraf aljana ak beel ca aljana de baax ak yàlla rek moo leen yóbbu aljana moo leen may ñu beel ca ku dugg ku dem aljana yàlla la may ba nga dem ca ku dem safara itam yaa def la la yóbbu safara de yàlla maanu ci yow waaw xisaabe la sa jëf yóbbu la safara moo tax jumla jëkk yi fa ulaayka asaabu neeri am na faa jumla ñaareel ulaayka asaabu kooku moom xamut faade moom laa di hadis yonent ba leeral naa kenn ci yéen du xarafal janna ci jëfam ñi ne ko ba yow sax mu ne ba man sax ba sama yàlla muuree yërmandeem ak ngëneelam de ay yonent bi sallallahu alayhi wa mën da jëf lu ko yóbbu aljanna lu mooy baax yàlla ga ànd ak moom keneen waxi nappi ku dugg aljanna na nga xam ne yàllaa baaxe rek waaw ba nga dugg aljanna ku dem safara itam yàlla tooñu de yaa def lana yóbbu safara de ndax jëf yàlla bind jaam bi moo bind itam jëfam te yonent na ne sallallahu alayhi képp kuñ xisaab jotal sa xisaab danañ la bugal ay sa ne ko du yàlla wax na ne fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasiran mu ne ko loolu du hisaab loolu xardu la dana am jaam yàlla yoo xam ne yàlla fa leen di gaaral jëfin ci dafay xoo jaamam mu ñëw bu daal ko muur kii daay lu dox diggante moom mbindeef mu ne ko yow sama jaam bi xam nga ne defal nga nangam ci bés sangam tere naa la ko xam nga ne defoon nga nangam ci des sangam xam nga ne defoon nga nangam xam nga ne bàyyi nga nangam ci la war bàyyi nga nangam waxa waxa wax baagel maa la suturaaloon ci àddina waaw ba nit ñi xamuñ ko nga ne yow yàlla ni nga ma suturaale woon ci àddina ba tey it nanga ma baal mu ne baal naa la mu daal liggéey gé ñu daal di ko fab rek yóbbu aljana duñu xam lu dox digganteem ak boromam loolu mooy xardu kuñ ko def mën ngaa mucc waaye koo xam nag ne dañ laa taxawal fa nga génnte ba fa nga génne àddina lépp loo ma sa bàyyi ci la war loo ma sa ci liñ la tere ñëw ñëw ñu la ko kooku moom mën na mucc mukk de moo tax yonent ne kenn du dugg ci jëfam lu may ngëneel yàlla lu ngëneel yàlla mbuur la rek yàlla ñu yàlla mbuur ngëneelam bas ko jàngatal is axaf naa ba nu jàppee misaaqa bani israila kóllëreeg bani israila ca tawreet de yàlla ngi nettali nag lam jaayante woon ak bani israila ca tawreet tan wax leen ne laa taabu doona bu leen jaamu ilallaa ndara yàlla lii lañ leen waxoon ne leen bu leen jaamu kenn lu mooy yàlla mi nga xam ne moo leen sàkk benn wa bil waalidayni xéwé na leen topp ak yaari wàjjut ixsaanan ak topp ku ci nekk nay topp yaari wàjjutam di leen baaxe kem kàttanam de yàlla moo la sàkk te dimbali ko wut kenn moo tax be moom nga war a jaamu te bañ ko sàkkal bokkaale gannaaw xaq yàlla nag xaq ji tegu ci baatab jaam bu ca gën a màgg mooy xaq yaari wajuram ya ko judde ndax ñoom ñaar ñooy sa sabab ak xam sababi nga xam ne ñaar ñoo ciy sabab tax na ba yàlla mi la sàkk day soo ko tollaleeg say wajur waaye gannaaw xaq yàlla ji wéy na xaq ju gën a màgg tegu ci kaw jaam mooy xaqi waajuram de na ngeen topp seeni waajur ba dënge waajur mooy bàkkaat bi gën a màgg ci bàkkaat yi gannaaw kéefar gannaaw gëm ngeen seen borom xéwé na leen topp ak yaari waajur de <coughs> wasil xurbee ak borom ak jege ñaare ba tey ci topp ak la tabbi waxuma sax nga baaxee sa baay ak sa tey waaye ñi nga xam ne ñoo leen jub nga xam ne ñoo ñoo tax ñu di say mbokk na nga baaxe ñooñu matale ko sa baaxe yaari waajur soo baaxee say waajur baaxe say jege ñaare nag wal yataame ak jidim nga baaxe jidim de jidim ci doomu aadama mooy ku baayam dee te gëwén tëgut ndem góor ndem jigéen yonentu na ne man maa ku yar jidim nii lañuy ñuy mel ca aljana kër ak yonantu ca aljana ak kër ak ku yar jidim ni ñaari baaraam ñuy mel noonu lañuy ñuy mel war nañu xamaale ci nag naka baraam yonant ba bindoo woon baaraam yonant moo gënoon a gudd ci digg bi bokkut ak yi ñuy mel bii gudd bii topp ci na ne ni baaraamam bii sutee bii ci topp waaw noonu lay mel këram ak kër ak ku yar jidim noonu lay mel ca aljana baaraam bi sa baabatu la ko yaaram di wax astakat bi ndax moom lañ daa xuloo naka ma ko waxe woon yonent ko tudde musiratu baaraam buy junj tawhid yonent nag baaraamu musiratu ci loxo moo gënoon a gudd bi ci topp na ne ku yaar gidim këram ak sa kër ni baaraamam bi sute bii rek noonu lay noonu lay mel de wal masaakin ak miskin ak miskin waqoodoo wax leen li naa fi ñeel mboolem nit ñi nag xusnan wax ju de aji rafet de nit ku nekk wax ko wax ju rafet mooy digal ko lu baax tere ko lu ban wax ko luñ dëgg ci yoonu mbiram yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko itam ak jàppali sàbbi na ca nit ku nekk nga di ko xooyee turam gën a bëgg nga xooyee ko ko bañ koo xooyee tur woo xam ne waaw bëggut ko loolu yëpp xëy na sa digganteeg mbindeef yi la yooyu laaya ji làmboo yàlla moo jiitu lépp mooy fondement bi seede nga ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah jaamu sa borom te bañ koo sakkal bokkaale loo cay teg baaxe sa yaari wajut de ku dënge sa yaari wajut doo texe mukk bu fekkee ni yaa ngi topp yàlla topp yàlla ak faqale yi ni sax te dee sa sa wajut gëdëmu la booy doo texe ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn xaleel doon na xar-xarle yonent ne wax leen ko sax leen ko baatab seede bi ñu sàkk ko mënu koo wax yonent ne lu xew daawul julli ñu ne daana julli bu jub ñu daawul xoor daana xoor daawul soroxe daana daana soroxe daana daana jihaad topp yàlla yi ni ñi def yépp lu ci na lu yonent laaj rek ñu ne ko xale bi daf daan def mu ne lu tëye nag làmmiñam wi ñu dëkk moom ne ku bon ci ndeyam la woon na ndeyam de bam bam bam bam si bam patt yonent ne ndeyam a ngi dund ñu waaw mu ne andil leen ma ko ñëwal lay ji mu ñëw mu ne ko sa doom ji na ko baal soo ko baalul dafay dem safara mu na dem safara waaye du ma ko baal mukk moo ma dóor ba bënn sama bët bii te maa ko jur yonent ne ko baal ko soo ko baalul day dem safara kat mu ne moom caag na dem safara yonent ne gaa ñi dem leen taxanal ma mat ñu taxan mat indi jóor mu ne jafal leen ñu jafal ba mu takk mu ne fab leen xale bi sànni ci ah mu ne sànni fab sama doom def ci safara moo taxoon ma di ko jub moo taxoon ma di ko nampal ñaare ñaare ñaare ay yonent ne ko safara la jëm rek soo ko baalul koo nag ma dugal ko safara léegi benn yoon mu ne baal naa ko xale ba daal di ne laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah baaxe sa yaari waajur mooy bopp topp yàlla dëgge sa waajur itam mooy bakkaar bu màgg bi gën a màgg ci bakkaar yi gannaaw loolu nga jokk sa jegeñaale rahimu yàlla nga ko xare ci rahmaan boo jokkoo sa jegeñaale yàlla jokk la boo ko dogee yàlla dog la te topp yàlla yi nga xam ne dana seen njariñ dana feeñ ci àddina jokk ak bokk ci la bokk nit fanam dana gàtt ba mu des ñetti fan mu jokk ak bokk rek yàlla def ko ñetti fukki at nit dana defee fu ñetti fukki at dagg ak bokk yàlla def ko muy ñetti fan mu dee dagg ak bokk dafay gàttal fan ah, jokk ak bokk itam dana yokk fan jirim nag yonent na ne koo xam ne yàlla nattu na nga am ay doom yu jigéen nga yar leen ba may leen jëkkët ba nga xam ne tey eh, doylu nañ walif yow wala ñu dee daañ nekk kii daay sa digganteeg safara de naka noonu ko am mbokk yu jigéen nga yar leen waaw ba doylu la leen ñu am jëkkët wala ñu dee naka noonu dana dox sa digganteeg safara de naka noonu ay gidim boo xam ne xamul ku ko yar waaw nga yar ko waaw ba mu mën a dem boppam wala mu dee waaw ñooñu ay kiidaay la ñuy dox diggante jaam bi waa ak safara dem miskin mu nekk nag waa yow na sarax mooy képp kuy laaj waaw di leen ñëw sax ci kaw fas waaw gën ci sarax nag mooy li ñuy jox aji laaj te kem kattanal koo xam ne bari lewut koo xam ne bari lewut mu def lay kem kattanam waaw jox ko miskin muy laaj loolu mooy li gën ci sadax wax leen nit ñëpp nag lu rafet mooy digle lu baax waaw tere lu bon de laay waa lim lamboo ci makaarimul axlaaq moom lañ digaloon yahood yi ca tawret de yépp nag ñu wàcc ko <coughs> wa aqimu taxawal leen salaata julli juróom wa aatoo ta ngeen joxe sakata asaka ñu ne leen itam boole leen ci dee leen julli tey génne asaka de yépp ngeen nangu suma tawale itum topp ngeen dëdd de ngeen nangoolante koog yàlla ba noppi gannaaw ga ngeen lànk illaa qalilan dara aji néew minkum ci yéen wa antum te yéen muriduna way dëdd ngeen lu ma ñu néew ci yéen ñu ñoo ñoo matal ko léegi ñi ci des ñëpp dëdd nañ naka seen bàyyi dëdde woon yatti yëf alxuraan ñoom lay lëkkale faw du ci tudd kenn te tudd ko ca des moo tax duñ ci nangu benn te xandu ak ba ca des aqimu salaata wa atu zakaata su yàlla waxee na nañ julli waxee ne nañ génne asaka moo tax ba yonent génne àddina te julli ñu ne dootuñu génne asaka Abubakar fa takk waa xare de nekku génnewul asaka rek mu xare yow Omar ne ko na ngay xare ay julli ñoo xam ne ñu ngi wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah di taxawal julli te yonent ne woon digal nañu mën naa xeex ak nit ñi bañ wax la ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah ku ko wax sange nga sa deret mu ne ko Omar jëmal fale ba nga nekkee xéefar di jabbaar nekk jullit ba nga nekk gi gën a nafax ci àddina jëmal fale ku xaaya asaka rek benn mburtu buñ doon jox yonent ku ma ko jox ku ma ko xañ rek ma xeex ak yow yàlla aqimu salaata wa aatu zakaata la wax Omar ne ba ma gisee Abubakar nuur ca rek ma xam ne loolaay dëgg waa ba yàlla dimbale ko de na doom jigéen jurut moos waaw doom ju gën Abubakar Siddiq xanaa gannaaw yonent yi def boobu ponk bu tax na Abubakar kera ba génne yonent génne àddina lañ koy dindi ci diine ji moom noppalu ci julli mën da tàggoog asaka topp yàlla mën da tàggoog topp sa wajur fu yàlla wax ne bu laa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan la cay teg kenn du mën a topp yàlla te jubaloo say wajur sant yàlla an uskur lii wa li waalidayka yàlla fa ne na ngeen ma sant te sant seeni wajur aqimu salaata wa aatu zakaata atiyu Allah wa atiyu ñetteel ba mooy kenn mën da topp yàlla te topp loo yonent ku yàlla tudd topp yàlla dana fa teg topp yonent ku tudd eh, julli dana fa tudd asaka boobu ne sant leen na ne sant leen sant seeni waajur de xaqi waajur nag hmm? ju ndey moo gën a diis ju baay topp ca ndax dañoo laaj yonent benn saaba na ne ko ku gën a xëy ci sama mbaax mu ne ko sa yaay mu ne ko ku topp mu ne sa yaay mu ne ku topp mu ne sa baay kon nag def na mbaax gi ñetti xaaj ñaar ñu ndey ko moom benn bi la baay bi moom ndax ñoom ñëpp ñoo jur doom ji waaye coono bi ci ndey toggoo baay bi toggoowu ci lu ne day de benn bàyyi mas nay xulóog jabaram ndey ji ne sama doom mu ne ko ëmb naa ko lu jiitu ba nga koy ëmb doomam bi muy defar ci biiram ndeyam mi ngi nekkoon ci gannaaw baayam naka ko yàlla waxe mu ne ko naa ko jamono ji yàgg yow nga soog koo ëmb wasin naa ko yow nga soog koo wasin loo doon ci sama doom maa moom sama doom ndey ji ne wax nga dëgg de waaye yow ba nga koy ëmb amuloo ci wenn diis yëguloo ci benn feebar man ba ma koy ëmb waaw dafa diis di fitna ci man mënu naa yóbbu sama bakkan ba nga koy wasin itam mooy ba muy génne man yu ma yow ba nga koy wasin dafa neex man bi ma koy wasin xaw naa ñu bi àllaaxira de waaw boo nag sama àq gën a diise wax na dëgg waskur jàngatal is axas naa ba nu jàppee misaaxakum koloreteel dañ wax ne laa tasfikoona bu leen tuur dimaakum ay deret seen ba yàlla safante kolore ak bani israila bi ne leen bu kenn tuur sa dami morom maanaam ñenn ñi bu ñu rey ñenn ñi wala tuxrijoona bu leen génnee am fa sa kuma ay bopp seen min diyaari kum tukki ci kër seen te bul génne sa bopp sa kër bul génne sa bopp sa kër mooy bul jéem a nit këram soo bëggee génne nit këram mu bëgg laa génne sa kër kon mu ngi mel yaa génne sa bopp sa kër su ma aqrartum tapp ngeen nangu kóllëre googu yëpp ngeen nangulante ko yàlla wa antum te yéen tashhaduna da ngeen seede waral seen bopp ne nangu ngeen su ma antum topp yéen awlaay yéen ñi le taqtuluna da ngeen rey anfusakum ay bopp seen rey seen bopp gañ leen aayoon tàmbali ngeen ko yéen a ngi reyante wa tuxrijuna da ngeen génne fariqan kuré minkum ci yéen min diyarihim ñu tukke ci kër seen te ñenn ñaa ngi jéem a génne ñenn ñi ci seeni kër tazaaharuuna mbir moom da ngeen dimbalante alayhim ci ñoom bi gis ne ci mooy yàlla wala du waa nekk ak tooñ ngeen di dimbalante waaw ak di tooñ bëgg a xeex ak seen i morom génne leen seen i kër waxu wata moom ca kanam waxu taq di ñoo taaxira ne foofu waxu wata moom mbir mi waxu wata luy mbir ak mbir muharramun aleykum ci yéen ixraajuhum ak génne seen te génne gi ngeen di génne seen mbokk yooyu yàlla xaraamal na ko ci tawreet wa in yaatookum te dem dikkal na leen usaara ay jarjar tufaa doowum ngeen jot leen te suñu xamee ay jarjar yu njàpp ci seen mbokk yooyu ngeen di xeexat ngeen jot leen ci seen xalal kooku xisa la boo xam ne mi ngi gaaral bani Quraysata ak bani Nadir bani Quraysata ak bani Nadir yaari jiidi yëhoot lañu yu gàddaayoon Saam ñëw Madina ne ñu ngi fay fekk ci feeñ ak yonent gëm ko di ñu torox nag yahud naka jëkk yàlla fa leen sax di toroxte ak ak miskin ba ñu ñëwee madina fekk fa yaari jiit lawus ak xasraj ñi nga xam ne ñoo mujj di leen faar banu Quraysata bootu ci laws nekk seeni xulafaaw banu Nadir bootu ci xasraj nekk seeni xulafaaw te banu Quraysata te laws ak xasraj nag kéefari jaahiliyat yi la ñoo xam ne yàlla mos a yónni ci ñoom benn yonent xeex nañ téeméeri at ak ñaar fukk yonent soo ko ñëw Madina ñu jébbali ci moom ñoom ñëpp mujj nag nekk benn kuréel ñooy lansaar kenn dootu wax law sax xas rek lansaar rek lañ leen di wax waaye lu jiitu dikk ak yonent xeex rek lañ dëkkee woon bu law sa di xeex ak xas rek te Banu Qurayza dañu ngi ànd ak law Banu Nadir dem ànd ak xas rek ah Banu Qurayza daal di ànd ak laws dem di xeex ak xasraj ak seen mbokk yee bani nadir na nadir itam di xeex ak ah, laws ak seen mbokk yi bani quraydata xët nañ sàtt xaar tawreet noonu leen bu leen xeex bu kenn ci yéen rey morom ma léegi ñoomu neen ñu ngi reyante biñ toppee ñaari kuréel yi nga xam ne jaahiliya rek lañ ñoom xamuñ dara ci benn diine ñoom borom xam-xam yi jàpp ci diine gi nga xam ne mooy diine Muusaa nag ñu ngi xeexoo ngir waaw ñoo ku ne daal yaa ngay dimbale ka nga faral parti ak farfarloo taxasub waaw cot cotloo waaw mooy yóbbu nit ci ndëng gu ne suñ leen waaw suñ xeexee suñ jàppee ku bokk ci bani nadir indi ko fi ci law sa banu xorasata daal di boole seen alal jot ko bàyyi ko mu dem suñ jàppee ji xorasata kenn yóbbu ko ca waaw xaf rek banu nadir ya fa nekk dajale seen alal jot ko bàyyi ko mu dem ñu ne waaw yéen yéen a ngi xeex ak seeni noonu lu ba takkuñ ci jàpp ngeen jot ko ñu ne njot gi yàllaa ñu ko digaloon ca tawreet waaw lu tax ngeen di xeex ak ñoom it ñu ne suñ xeexut ak ñoom suñ xar yi dañuy daanu te suñ daanoo ñun itam ñu daanu ñuñ farat daan waaw foog ñu dimbali leen ndax buñ toroxee ñu torox loolu moo tax ñuy xeex waaye daal ya leen a ñàkk jot ndax loolu la ñuy tawreet digaloon moom la leen yàlla wax nag naa leen yàlla xaayoo na leen xare xaaye leen génne xen tey kët sant leen itam ku ci fekk sa mbokk muñ jàpp na nga ko jot yéen na ngeen a ngi xare yéen a ngi génne kët te ku njàpp ngeen di ko jéem a jot afatuuminuuna ndax da ngeen dëggal bi baadil kitaabi ci leeni tawreet kii njat bi wa takfuruuna te ngeen di weddi bi baadin ci leen li ndax ngeen a gëm ngeen war ak tawreet weddi gi ci def ray gi ak génne gi ak dimbalante ci xeex ak sa mbokk loolu tawreet xaaye na ko loolu moom ngeen koy def njot gi rek ngeen nangoo def ci la tawreet digle woon fa maa jasaaw man yafalu déet fay ka mu def dalika loolee minkum ci yéen ilaa xisin dara torox te filaati dune ci dundal àdduna bi de de leneen képp ku ci def loolu nag da nga torox fii ci àddina moo tax ba torox na waaw ba nga xamee ne yonent bàyyi ko na xam ndax ñëw rek bani xore sa te joxe ndigal ñu rey leen ñoom ñëpp dàq bani nadir bañ leen dàqee jalaan na ñu dem saam dàqoon nañ leen ñu dem xaybar gannaaw ga ñu dem saam gannaaw ga nag la leen si dina Omar génne waaw jësiratul arab yëpp de ñu sabbis ñoom garab itam ba pencam yàlla wa yawmal qiyaamati ca bés penc yu raddoona def na delloo leen ilaa asadil asaabi ñu gëy jëm ca gën ca tati de wa ma laaw déet buur bi xaafilin ma aji bay amma yamaroon ci la danañ jëf ko de yàlla du bàyyi dara ci seeni jëf te dana leen ko fay de kisa banoo ko waaw Quraysata ak Nadiira ngo gëm leeni téere bi bàyyi leeni téere bi laay ju wàcc ca alquran di yedd yahood ak ma ngay diri xembaanam ci lenn jullit yi itam de ulaay ka ñooy ragaay alladina ñoo di ñaaña istaraw jënde nañu a dunyaa dunda ba dina bil axirati ci alaxira de yooyu ñëp lu ko teg nag mooy bëgg àddina dañoo bëgg àddina ba tànn àddina wacca alaxira ba mel na ni alaxira lañ fa jaay ko jënde àddina falaa yi ko foofu defur fayafal xanum ci ñoom alaasa bu mu bugal ma wala am ngeen ñoom yéen faroon defi tere leen bugalam yàlla de wala xalaatee naa ñun tey jox nañu Moussa Moussa al kitaaba tawreet yàlla wàcc na tawreet yéenant yàlla Moussa wa xafay naa tan tofal min ba'di ca gannaawam bi rusuli ci yéenant ya gannaaw bu Moussa wéyee yàlla tofal ko ay yéenant yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi topp ci sariyaatoom di jëfee di jëfee tawreet topp gi maanaam ñu topp ko ci di jëfe tawreet ku ci nekk nag yàlla fa ko doon ubbil xam-xam waaw bu dëppoog diine ñooñ jamonoom mu di ko jëlee ci tawreet muy yoosa ibnu nun ak kaala ibnu yoofa naa waa ak daawuda ak suleymaan ba ci insa insa soo ko amati beneen téere de waaye yonent yi nga xam ne ñoo ñëw gannaaw muusa lu jëkk insa ñu ne juróom-ñaar fukk ak junne lañ ci yonent ñoom ñëpp ci tawreet rek lañ doon jaamu yàlla de loolu nit ki nga xam ne xeetu yonent ñu ngi jaamu yàlla ci alquran moo tax yonent ne ulama ummati ka ambiyaay bani israila de borom xam-xam yi ci xeetu yonent ñu ngi taxaw taxawaayab ambiyaaw bani israila de ñu tofal ñu tofal leen yonent gannaaw yonent ñu tofal leen ñuy ay yonent yoo xam ne dañuy jëfe tawreet de moo tax lu doon sawaab jalaal bañ a firee ni mu firee de rasulin fi asari rasulin wa aatay naa tan jox xeesa xeesa ibna mariama kay doomi mariama albayinaati kéemtaan ya yonent yàlla Isaa ñëw gannaaw ganag gannaaw yàlla jox ko ay xar baax de muy dundal ko ñu dee di wédal ku juddaale kilmaxa ak koo xam ne dafa amee baras wa ayat naaw tanu dëgëral ko biroowil qudusi ca raw bu sell ga jibril de yàlla dëgëral ko fu mu dox mu ànd ak jibril waaw moo tax mbiram yépp jub bi mu ne wa xafaynaa min baadi bi rusuli Iisaa tàbbi woon na ci soo gisee ñu jàngle ko awtud ngir moom dafa dikke beneen sariyaatu bu xees boo xam ne folli na lu bari ci li tawreet indi woon ak itam tudd nañ ko ngir yëkkati ko ndax yahud dañ koo xas xas yaayam ne yaayam Mariam dafa mooy yàlla xeesaa du yoon te fekk loola dara du ca dëgg Mariam num firi jaa liggéeykatam yàlla boo boo xam ne dafa sib dafa sib gisee góor moom ba mu juddoo da am fukki at ak ñett bëtam rek mosu koo teg ci góor lu mooy Sakariya nga xam ne mooy denc nday taxam xarmanteem la yar ko mës na gis góor ak bëtam waxuma di waxante góor mu gis baaxab jigéen naka ko jigéen ñi gisee génn ba mu ba mu laabee di sangu rek foofa la ko jibril feeñu mu ne ko bu ma jege dem góor nga man bu ma gis góor mu ne ko yàlla ma yónni pour ma la doom mu ne doom maanaam ma jëkkat te fasu ma am jëkkat te duma mooy yàlla fu ma jële doom mu ne ko loolu la yàlla wax daldi wal ca baata mbubbam rek mu daldi xam daldi di ca faafa ba muy ñibbisi jógee fa mu sangoo ji woon daal mi ngi gàddu doomam mu yeesaa mu ñëw cëppeel ko fa kanam nit ña ñu ne ah di nga mbir de yow sa nday daawoon jaaloo sa nday daawoon jaaloo moo foofu jëlee doom ju amut bàyyi nag xanaa wax nañ ko lépp mu joxoñ xale ba de ne man du ma wax laaj leen xale bi ñu ne xale bu juddu kenn forogu ko nañ koy laajee mu ne laaj leen ko Isa daal di jóg taxaw joxoñ leen ne inni Abdullahi atani al kitaaba wa jaalani nabiyyan wa jaalani mubarakan ayna ma kuntu wa awsaani bi salaati wa zakaati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan wa salaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayyan de daal di wax loolu ba noppi te daal di nekk ko doom jooju di Isa ibn Maryama naka la juddu ku xopp rek bu ko tegee loxo mu wér ku silmaxa bu la tegee loxo ci say bët nga wér ku dee sax buñ ko ko rek mu dekkal ko ñu ne ah ñu dee bu la mën a dekkal waaye ku dee bu yàgg de du dara ñu ne ko balaa ñu gëm ne mën ngaa dekkal ku dee nga dekkal saam yi mu nooyin ki nga xam ne ba mu dee léegi mat na ñeenti junne yar mu ne wan leen woon bameel ba ñu wan ko bameel saam yi mu nooyin mu xoo ko rek mu daal ñu xam nag ne Isa waaw mën naa dekkal ku dee Isa itam lu muy firi ci làkku hebraan kuñ barkeel wa ayyadnaahu tan dëgëral ko bi ruuhil qudus yi keroog sell ga kii afa kullamaa jaakum ab bépp bu dikkalee leen rasuulun kum yónni bimaa laa taxawaa ca la sopput ko anfusukum ay bakkan seen istakbartum ngir rëylu bañ koo topp moo lii ngeen bëgg a def seen aada yonent bu yàlla yónni su fekkee dëpp wutal seen bànneex rek ngeen lànk ne du ngeen ko topp fa kasabtum weddi ngeen fariqan ku ci ñoom am na ci yonent yoo xam ne da leen a weddi ni ki Iisaa munuñ ko rey waaye weddi nañ ko ne nañ sax rey nañ ko wa taqtuluuna da ngeen di rey fariqan kuréel ay kuréel waaw ci ñoom ñoom da ngeen leen a rey ni ci Sakariya ak Yaaya wa qaaloo tañ wax ñeel yonent bi ñoom yahudi bani Qurayza ak Nadiir ñu jamonoon tey yonent ba ñu ne yonent bi quluubunaa ay xol sunu xulfun way muuru lañu ñun li ngay wax dégguñ ci dara suñ xol yi dafa muuru ba mënuñoo dégg li ngay wax buur ne bal bayit laanahumullahu soril na leen buur ba yermandeem di kufrin ca solo si weddi seen nga rek déedéet seen mu ruur rek ca yàllaa leen tax wacc ne yërmande yàlla daa si ci ñoom de moo tax lépp luy maye yërmande yàlla ñoom mënuñ ko nangu mënuñ koo jege de fay fa xali leen gëm aji néew maa yobu leen a gëm rek wala ma jaahum ba dikale leen kitaabun téere min indillaahi bu tukke fa yàlla bu saddiqun guddi aji dëggal li ma maahum laa li ma ñoom ci tawreet sa téere bi wakaanoo tane fan nañu min xab bu ca jëkk dikk ak alquran yastaqyoona di jumbandiku alala si na ci ñaane kafaro wedd nañu waa te lu jiitu dikk ak alquran nag suñ daa xare dañ daa ñaan yàlla ci barke bi yonent boobu nga xamee ne xore sa taag na biir ñu ngi ànd ak sa xasra ji xeer bu xare tàngaa ñoom ñëpp nga dégg yow dina allahumma ansurna alayhim bi ma boo si axira samaane yàlla nañu yàlla dimbale barke bi yonent bi yàlla fa ba dikkaleen maa arafoo la kafaroo ñu weddi ko kafaroo ñu weddi bi ci moom de yonent ba mu ñu xamoon waaw lu jiitu ak dikkam bat moo leen tax a gàddaaye saam ñëw Madina bañ ko gisee rek ñu ñu ñu weddi ko de ngir xañaan ak ragal seen sang gëre ci leen ragal nañ daal nekkoon ñu ñuy topp gannaaw ba ñu soppeeku nekk ay toppekat xañaan nañu itam yàlla yónni yonent boo xam ne ci arab la bokk te ñoom yahud ñoo jëkkoon da nekk ay yonent yonent yi gën a bari ci ñoom la woon ba defe nañ ne ak yonent ko xeloo yaaram mas daa am ab yonent ñu ne Muhammad ñii di yonent ab yaaram waaw loolu du fi am fett nañu ngir kañaan rek walaana tundaaye soril buur ba yërmandeem alal kaafirina war na ca wet ña de yéefar daal yàlla rëbb na ko yàlla du di rëbb rëbb mooy moodu rek waaw yàlla moom ku mu bëgg a rëbb daf lay faral yërmandeem rek mu jeex waaye du njëkk sax di jërëbante leen waaye ñoom ñooñu nga xam ne xamoon nañu dëkk yonent bi ba noppi yonent bi dëkk dikk kañaan ak bëgg kañ rek tax ñu bañ ko topp ma ne yàlla sori na leen yërmaandeem de rëbb war na ci ñoom de ci sa na maa ci la taraw lu ñu jaay bi ci moom am sama ay seen de jaay nañ seen bopp jënde ko njëg boo xam ne jaru ko de an yakfuroo ak weddi seen bi ma ansala laaw ci la wàcc na ko yàlla de weddi gi ñu ngir yi ñuy jàppe ci ñeneen di topp rek waaw ñu weccee ko loolu am nañ ne jaay nañ seen seen te jënd nañ loo xam ne jarul deet rëbb ngoog kenn war da rëbb jëmm lu may mu xóor la ne kéefar la te dee na ci kéefar lu ko mooy rek xatar la ndax soo rëbbee bu xeyoo rëbb rëbb ma wéy ci moom waaye su ko xeyoowut rëbb ma dafay dellu si ci yow mi nga xam ne yaa rëbb de kon nag mënuñoo xam ko yàlla am rëbb lu may koo xam ne xóor nañu ne dee na ci kéefar nit sañ naa wax ne yal na yàlla rëbb Firawna yal na yàlla rëbb Abu Jahl ibnu Hisaam ñooñu nga xam ne dee ci kéefar nit mën na leen rëbb dara néew ci waaye lu dul loolu nag rëbb jëmm joo xamul ci kéefar lay dee am déet bu dee xeefar léegi sax mën naa am xamul luy mu jëm loolu moom xatar la de kon nag bàyyi rëbb faw moo gën a mucc wala soo mën na ñàkk rëbb nga rëbb ci melo de soo ne rahmatullah alam kafirina ni ki alquran wax yal na yàlla rëbb xeefar yi yàlla yàlla rëbb yahood yàlla yàlla rëbb nasara yàlla yàlla rëbb faasiqiina yàlla yàlla rëbb waaw moykati yàlla yàlla yàlla rëbb rëbb ci melo daal moom benn xata nekku ca waaye su fekkee ni jaga jaat ci jëmm te xóorul la ci kéefar lay dee rek yooyu googu rëbb moom waaw xatara nga ca benn foo de na ne nit musuma gagloo lu mooy benn xaleel benn dese jenn foo de xale ba daf ko laaj ko la wax ci mooy aw yeta mu ko dara ndax Yasiid mi nga xam ne moo rey loo Xasan ak Xuseynu foo de ci lañ sukkandiku ba ne Yasiid moom xéefar la Yasiid Muawiya tam malxoon kooku moom mu xaq dina daje nañ ci benn xaleel nag dafa laaj benn foo de jiw sàmm ne wax ci mu ne ko dara mu ne ko wax ci Yasiid mu ne ko dama koy rëbb mu ne ko loo wax ci képp ku sopp Yasiid mu ne ko ma rëbb ko ànd ak moom mu ne ko ndax defe woon mu Muawiya sopp na doomam ji mu ne xale boobu rek ama ma sa gag mu ne xawma lu ma jee teg fa laanatullaahi soril buur ba yermandeem alal a war na ci wee di ñëre bii sa bon na ma ci lëf lu ñu jëndee bii ci moom an sa samay bopp teen an yakfuroo bu ñu weddi at waaw bi ma an sa laaw ci la wàcce na yàlla bax yan ngir gaañaan na araama ne saawa ci kum soob añaan nañ rek yàlla yónni na yónent boo xam ne yaaram la bokkut ci israel mi ne baat yi ci jaamu fa baawoo dafa soosa lañu dellu bi xasabin ci mbugal mu tukke fa yàlla alaa xasabin ci kaw mbugal de mbugal ci kaw mbugal lañu xeeyoo mbugal mu jëkk ma mooy weddi gañ weddi li yàlla wàcce waaw mbugalam ñaareel ma mooy weddi gañ weddi saa itam de gannaaw gannaaw buñ gëmoon tawreet Isa dafa ñëw ñu weddi ko yonent bi ñëw ñu weddi ko de walil kaafiriina war na ca way weddi a asaabun mbugal muhin mu di borom ak doo dal leen de wa isa qiila ndem waxeef na lahum ñee leen aaminoo gëm leen bi ma anzala Allaahu ci la wasal na ko yàlla ki alquran xaaloo ñu wax ne noominu nun day dananu gëm bi ma unsila la wasaleef ale naa ci nun kii tawreet de ñun tawreet rek lañ mën a gëm moom ñu wàcc ci ñun de buur ne wa yakfuruuna te danañu weddi bi wa yakfuruuna am dit moom danañu weddi ma waraa daañu gëm téere bi wàcc ci ñoom ba noppi weddi beneen bu dul moom ñu ne ñun tawret rek woowu wata moom alaaqu moom mooy dee aji bi mu aji dëggal li ma maamam la ànd na moom ñoom ñu ne ñun tawret rek la ñuy gëm de yàlla daal di daggeek ñoom nag wan gëm ne gëmuñ tawret ki ñuy wax nequl waxal fa li ma ngir lan taqtuluna ngeen rey am bi ala yonent yàlla min qabli jo jëkk in kuntum dem nekk ngeen moom ne di way gëm ndem tawret ngeen gëm nag ay ca nañ dem ci tawret tawret xaayo na rey bakkan sakkaat bakkan ab yonent rey ci benn bëccëg waaw xolamaaw yi daje ba man ñetti téeméer ñëw di leen xaaye ngeen boole leen rey ba noppi taxaw te tëddewul ngeen taxawal seen jay seen jabe ci bis booba googu gëm tawreet nag naka la deme tawreet xaaye na loolu wala xat jaakum dikkal na leen Muusa Muusa bil bayinaati ci kaawteefam yi juróom ñenant yonent yàlla Muusa indi na yi juróom ñenant xal naa ñëw ca saaru laaraaf insha allah mooy xet waa ak la ak toj géej ga ak yaa ànd ak moom su ma topp ngeen jàpp alexe ji la yëkk wa muy yàlla min baadi yi ci gannaawam ba Muusaa demee di waxee ak yàlla indi leen xar yi nga xam ne moom la feeñal yépp la ngeen ca teg mooy dem di jaamu yëkk bañ a jaamu yàlla de ndax loolu it gëm tawreet la wa antum te yéen zaalimoona way tooñ ngeen tëral ngeen la kudut baramam waskur jàngal dara idaa xas naa ba nu jàppee misaaqakum ko lëre seen ci jëfe tawreet bu leen fàtte ne bañ leen indilee tawreet ngeen seet toggee fi jëne da ngeen ne diis na yéen a lànk wala faanaa tan yëkkati fawqakum ca kaw seen soora doj wa yàlla xebal jibril mu buddi jabalu tóor tiimali leen ko ne su ngeen nangu li tawreet santaane rek ma daane ko ci seen kaw ngeen soog a nangu xusoo jàppaleen maa ateenaakum lanu jox leen bi quwwatin ànd ak fadlu wasmaho dégg leen la def na digal leen ko dégg ak nangu xaaloo ñu wax ne samina dégg nanu waa say naa te mooy nanu sa ndigal ñu ne dégg nañ waaye lànk nañ wa usli bu wata jaxaseef fi qulubihim ci xol seen alee la cofeel ak yëkk wa seen xol jaxasoo naag jaamu yëkk booba bi kufri yi ci sabab si ngeen ne du ngeen gëm alxuraan tawreet ngeen di gëm lii yëpp noonu ngeen di gëmee tawreet rey yonent yi Musaa joxe ndigal ngeen lànk tawreet joxe ndigal ngeen lànk janu Musaa ne ko dégg nañ sa ndi dégg nañ say wax waaye mooy nañ sa ndigal noonu ngeen di gëmee tawreet kul waxal ne bii sa bon maa ci lëf yaamurukum dana digal leen bii ci moom imaanukum gëm seen tawret de in kuntum dem nekk ngeen moom i ne di way gëm tawret su fekkee rek ngeen di gëm ah seen gëm gi ngeen gëm tawret day lëm leen digal moo bon maanaam xëy na war na leen nag dañoo gëmu tawret rek moo tax gëmuñu alxuraan de suñ gëmoon tawret waaw kon ñu gëm kon ñu de waaye gëmuñ tawret <coughs> yonentu sallallahu alayhi wa sallam <coughs> daana mébét dixiyatul kalbi dugg ci lislaam gëm yàlla dafa bokkoon ci yi yaaram yi nga xam ne ku jàmbaar la woon joo xam ne daal ku métti waaw ay tabbi waaye digganteem ak jullit ñi la woon yonent di mébét nag mu nekk jullit genn suba muy julli fajar rek jibril ne ko di bi kalbiyo ngi ñëw te dafay dugg si ci lislaam yonentu wax ko saaba yi ne leen di yeetul kalbiyo dana ñëw léegi dafay jëbbalu si saaba yépp ñëkkal kanam ndax niñ ko bañewoon ak lu bon lim leen daa def ba di yeetu ñëwee ba jege rek yonentu bugg wax saaba yi ne leen bu leen ko won genn kanam te it bugg mu agsi ñi di ko won kanam gu ñagas muy tayal ci solo lislaam yonent ba mu jubee jotaay ba rek yonent ñor yi lambaayam bi mu tegoon lal ko ne ko di yeete ñëwal toog fii mu daal di ñëw fab lambaayam yonent ba fóon ko waaw tax ci xolam ne kawteef yi jikkoo ko tedd wax ma rek luy lislaam yonent ne ko waxal laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah daal daanu ci suuf di jooy di jooy di jooy ba mu yàgg yonent ne jooy yow koy santal yàlla nekkoon nga di xéefër léegi yàlla jubal na la yaa ngi lislaam lan ngay jooy mu ne ko dama fàttaliku lu ma defoon yaakaar naa ne yàlla duma ko baal nang ma waxal lu may def rek ba yàlla baal ma loolu su ne ma rey sama bopp ma rey sama bopp su ne ma génn ci sama mbooleem xalal danaa génn ci sama mbooleem xalal rek ndax yàlla baal ma sama jëf jooyu de yonent ne ko jëf ji lan mu ne ko dama doon buur ma doon rëylu am sama doom ba noppi muy nekk jabar yi geneen góor jur naa juróom-ñaar fukki doomu jigéen ku ci ne bu ma tee sëy rek ma rey ko sama doom yooyu ma doon rey laa bëgg nga laajal ma sa borom lu may mën def rek ba mu baal ma ko def yonent daal di gàgg moom itam ne ah loolu day for na lool ba jibil wàcc ne ko waxal di yeetam kal nii ne ko ba mu waxee ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah la ko yàlla baal bakkaatab juróom benn fukki at yi mu dundoon ci kéefër ak ñaaw téef yi mu doon def yépp ba muy nekk kéefër lépp yàlla baal na ko ko naka lay def ba du ko baalaale rey gi mu doon rey doomam yi yonent wax ko ko ne ko yàlla baal na la lépp lislaam dagg na lépp lu ko jiitu woon dara topp la léegi ci bàkkaar yaa nga mën na la sa nday jure woon saaba yi ne yonent bi loolu pour di yetu la wala pour ñëpp yonent ne dee pour ñëpp la lislaam dagg na lépp lu ko jëkkoon naka tuub moom it dagg na lépp lu ko jëkkoon lu bon moom du topp kenn booy bàyyi rek mu kul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallama ndem nekk na lakum ñaa leen daaru kët ga laaxiratu ga di aljana xaalisatan aji jagoo xendalaay fa yàlla ci yéen min dooni naasi wari siin ñi ngeen wax yéewat ne waaye ñun ñoo jagoo aljana waay ñun ñooy doomi ibrahima ibrahima xaritu yàlla ñun ñooy doomi xoseyru xoseyru doomi yàlla waaye kenn du dem aljana lu mooy ñun yàlla ne su fekkee ni yéen a moom aljana ngeen ko waxee almal sa dee yéen gëgëm dem nekk ngeen saare xëy na yooyu dëggal de kon nag yëgët dee ndax ku moom aljana ak na aljana neexee war nga caa kam see dem rek benn rek nga taxaw ne bëgg naa dee buur ne wala ñett mën na woo yëgët tuuti ko abadat ba tëb dinaa xaddama rek gis naa fi la jiital na ko ay diir mooy loxo seen ci jéego rek ma yàlla de duñ ko yëgët nit ki de doo dégg nit ki woo bu ne yëgët naa dee ndax xam nañ ne lañ def ci lu bon lépp mooy leen lépp ci àllaaxira bu ñu demee ñu fay leen ko def wala yàlla alima yi xam na moom du saa di ne ko dañu la koy def dañu la koy def wala tamit daan na moom walaay xam nga fekk leen ñoom yow axrasa naa fi ñu jël jël seen nit ñi ala ci ci biir bi da nga fekk yëfatu yëpp yow te ci dana ko ci digg fan de moom yàlla la dina ñëw gën a xeer ñaanya parce que koo bokkal ñu ne yëfatu yaaram sax yow te lañ gën a bëgg a dundee ndax ñoom xam nañ ko lu deqi xam nañ safara xam safara ñu fa yaaram ñoom ay jaay ñu ñu xamul dara tax na waa ñu ci yow ñu xam nga lu xamul dëgg sax na ñu war a gën a gën a mën a gudd fan la yàlla du gën a mën a doon ah, kenn ci ñoom law yaa malu ak dundam alfa sana ci ci yëpp yàdde ñu wër dellu ginnaawam di mu fas yéene di aji kawelam mais xasaaru ci mbugal ay ñu am mara ak dundam de waaye amul ci kenn koo xam ne dund ci guddi dana dox diggante ma mbugal mu ci waaye gudd fan ak lu mu gàtt fan yëpp a yem mu ci jaaree safara la jëm de wallaahi ala bas na aji xam ne moom naa yamal na ci la ko def naa leen ko fay rek kun man kaana aduwan li jibrila kooku lu ko wasal wàcc na ci ibnu suriya kenn jigéen boo jógee woon ñu ko bokkoon dafa ñëwoon ci yéen bi sallallahu alayhi wa sallam ay laaj yu ma lay laaj te tawreet noonu na yonent bi mooy ji mu jël jamono rek a koy mën a tontu yonent bi ne ko laajal mu ne ko naka ngay nelawee yonent bi ne ko sama ñaari bët dinañ nelaw sama xol du nelaw mu ne ko wax nga dëgg noonu la ko tawreet wax noonu la tawreet waxoon mu ne ko waaw lu tax doom ay jamono mu ñëw ñu di baayam ak ay bay taxam doo ca gis dara lu ñuy du kër ndayam ñii doom ji ñëw niru ndayam ak ay na jaayam de dann waaw lu ñuy du kër baayam ca nekk luy waral loolu yeneen su ko suñuy booloo képp ku jëkk wasal ci mujj wasal ndax am féete kaw kooku la kookoy jël niiroo bi mu ne ko ne ko waaw ban la yàqoo ba xaraamaloon ci boppam yonent ne yéen mboolem yahud maa ngi leen di génnee ci yàlla ci wàcce tawreet ci Muusa sottojal leen ndax nga musal leen ci Firawna ndax xam ngeen ne Yaqooba dafa hoppoon hopp ji métti ba bëgg dee mu ngi sër ne su ma yàlla saafara sama hopp jile yàpp wu ma gën a bëgg ci yàpp mooy yàpp géyam danaa ko bàyyi dootuma ko soow mi ma gën a bëgg ci soow mooy soowam gëlëm dootuma naan yàlla saafara ko mu mu ngay seni sër jooja loolu tax mu bañ a lekk yàpp ak soowam gëlëm ngeen ngeen topp ñu ne ko wax nga waaw ana nu yàlla ganale julli ñi buñ demee aljana saaba jum leen di jëkka lalal yonente ne leen refu ne mooy nu Ndiou yaa ne ko wax nga dëgg des na nag lenn ban malaaka mooy wàcce ci yow wayu bi yonent ne ko Jibril ak loolu yàq na yëpp nag Jibril moom mooy suñ noonu ñun duñ jëm diine joo xam ne Jibril la ko indi mukk suñ noonu la Omar ibn Khattab ne leen kañ la noona gi tàmbali ñu ne ko ba nga xamee ne moom lañ Baytul Maqdis benn xale bu judd ñu ne ñu kii moo fa war a fal seen nguur ñu bëgg ko rey Jibril xaat ko nañu bu leen ko rey sotte ko waaye nañu kii bu fekkee ni la dogal na moo fa war a fal Baytul Maqdis ngeen ko mën a rey su fekkee du moom nag bu leen bu leen tooñ jàmbur ba tax ñu bàyyi ko ba mu màggee mooy buxtu nasar ñu war a fal Baytul Baytul Maqdis suñu waaw yàq suñu nguur ci lañ jëlee torox ba ñu nekk ba léegi waaw loolu lañ bañ a Jibril Omar ne nam demee ci yàlla mu ne leen waaw kañ ngeen bëgg rek ñu ne ko Mikaayil mooy suñu xarit Mikaayil ci li wër tamit waaw kay kooku ne bu fekkee ni mooy li alquran pare nañ pour gëm waaye bu Jibril kay gëm leen bu ngeen xam Omar ne leen Jibril ak Mikaayil nañ mel ci yàlla ñu ne ko Jibril moo ne ci ndeyjooral yàlla Mikaayil moo ne ci càmmoñal yàlla Omar ne su fekkee noonu la ku nekk noonu ak Jibril nekk noonu ak Mikaayil nekk nekk noonu ak yàlla itam laay ñu di wàcc rek dëggal li nga xam ne Omar wax na ko Omar am na fukki yëpp ak benn yoo xam ne lu ci naan daf ko wax rek ay ñoo dëggal ko ñu ne daal ñoom Jibril lay seen noonu wala mooy indi alxuraan ñoom bëgguñu bu ne xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne man kaana ku nekk nag adduwan di noon li jibril la ñeel jibril na dee ak meram de ne leen koo ne da ngay jibril na nga dee ak sa mer sa sa sa mer du faju mukk de fay naw naka moom jibril na solo wàcc mu ko ala xat ta ci xol sa di saay ci ndigalal yàlla jibril ne mooy xala indi alquran ci di ko wàcce ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci dinaa doon yaa dégg la nekkoon ci jëkkam ci téere o danta dim jub tukkal ci réer o bu saata dim dolam dim moom ñe way gëm ñi daal di indi nag ñu dëgg waxe Omar man kaana ku nekk na mu addu wan di noon ni laay ñeel yàlla dañ ne woon noonu jibil lañ yàlla ne ku nekk di noonu yàlla di noonu jibil ji kat lañ daal di nekk noonu yàlla wa malaayikati yi ak i malaakaam nekk noonu yi yëpp wa yi ak i yonentam nekk noonu mboolem yonent yi wa jibil ak jibil nekk noonu jibil o Mikaayil ak ne ci noonu Mikaayil mi wax ne mooy seen xarit fa inna Allaha naka yàlla addumun noonu la mu ne kaafirina ñeel way weddi ña de ku noonu ñunu man yàlla itam noonu naa la ba faw julli sanga malaaka moom la yàlla woon ji way ji way ji bu nekk mu wàccul ci moom téere julli mu màgg moomu nag ne de toon na nekk doomu aadama de wala juróom-ñaari yëpp jiw mu ne bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy julli ci mbooloo mu ne bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy teew ci jotaay borom xam-xam bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy defar diggante ñu naayoo bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy teral jullit bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy jiite tàddak jullit bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy seeti ku feebar bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy gasi kenn ñu di ca naan rek rek juróom-ñaari yëf yi moom dëgg yi tax na Jibril sax bëggoon a nekk doomu aadama ñu waaw bàyyi place am ñëw nekk kenn ci ñun de wala xadam sal naa ñun day wasal nanu ilayka jëm ci yow Muhammad ayaat yi kaate bayinaat yi di way weex ibnu Suriya dal di jóg dem ne yonent dikkoo ñu dara moom la yàlla tontu ne anaam indi nañ kaate yoo xam ne yu weex la wa maa yaktubu yaa ci kaw kër yi dañ faa soxla ndax damay jënd ñu xam te yàlla moo tax de waaw waaw kenn du weddi alquran lu may koo xam ne faasiq la de kéefar ñetti yëf la mën a ñëw benn tuddu ci làmmiñam te gëmu ci xolam kooku naafiq la wala mu tuddu gëm ba noppi te jëfewut li nga xam ne moom la sariyaatu tëddal kooku faasiq la wala mu bañ a tudd bañ a gëm de kooku moom xeefar la xeefar nag ba gën a bon mooy xeefar boo xam ne faasiq la de ñii nag ñoom xeefar lañ faasiq lañ ci ku génn lay firi ku génn ci diine rek génn ci topp dañ koy wax faasiq suy xeefar bu di faasiq nag boobu aw weddi nañu aw kullama haadoo aw weddi nañ bépp bu ñu wóoroonte haadan kóllëre ci gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kóllëre guñ joxe dañ ne woon bu leen yonent santoo seen laaj yee ñu gëm yonent santoo seen laaj yëpp waa nam sene seen xol ba noppi taxul ñu gëm te yonent bi nga xam ne lu miira yaaram la mas da jàng mas da bind mas da dem ci benn teeru mas da jëkki aweeg benn borom xam-xam loolu ci seen mbóot yi téere yi jëkkee nga xam ne waaw ña gën a dégg ci ñoom sax xamuñ ko lu ci bëri ci tawreet euh, soppi nañ ko ba ñoom ko yowoon ñu xamatuñ ko woon yeneen bi ñëw leen ko wax nam tëdde woon loolu waaw nam li gën a tegtale ñu nekk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ca la bokk de waaye terewul rek ñoom na ba soo sànni ko fële kun kuré minen ci ñoom terewul ñoom ñu sànni ko rek gañ waxante woon ne su leen tontoo ñu gëm bal ba yi daal solo ngëm ga bëri seen laa yow mi gëm ci ñu wala maa jaahum ba dikkalee leen rasulun ci yónni min indillaahi tukka fa yàlla te mooy yonente yàlla Muhammad sallallahu wa sallam musaddiqun bu dee aji dëggal limaa maahum laa ànd na moom nabasa sànni fariqul kuré min alladina ci ñaaña utul kitaaba na leen tawreet kitaaba laay tawreet yàlla ja ca gannaaw ci gannaaw seen de ba nga seen sallallahu alayhi wa sallam indi téere boo xam ne dëggal na ñoom ahlul kitaab ñi nga xam ne tawreet seen téere la woon sànni nañu tawreet yàlla yu ci seen gannaaw ji gannaaw de maanaam jëfewuñ ko kaan nawum daanaka ñoom laa yàlla moon a xamuñu de ñu nga mel ni xamuñu ko woon sax waaw xam-xama ngoom di jariñ mooy buñ ko jëfee waaye borom xam-xam su jëfewul xam-xamam moom ja ñooñam de ñu ngi mel ni mbaam mu safi téere de mbaam bu safi téere téeméeri at itam di ca jëlee benn daraja di ca jëlee benn xam-xam de waaw di ca jëlee benn jege yàlla waaw foore xam-xam bi ci dënnam waaw mi ngi mel ay téere yu mbaam sëf rek su fekkee jëfewu ko de du ko jëfee lay foog a nekk njariñ de ñoom yowoot nag seen téere jëfewuñ ko bañ ko jëfewu nag ñu ngi mel ko de wa tabaon sañ topp maa tadloo la jàng na ko te daa ngi mu baare woon te maa lañ bëgg maa tadloo la jàng na ko sawaasinu seytaane ya alaa mulki Sulaymaana ci jamonoy nguural Suleymaan rek ñu dem nag topp la saytaane jàngoon ci jamonoy nguural yonent Yàlla Suleymaan muy njabar nga xam ne ña ko suuloon ca ne ba nga ne nangu nañ nguuram nga saytaane yi di sàcc ay dégg di ko boolee ci nar di ko sànni ci bu xaabaye ñu ñëw di ko suul waaw ca ron gàngu naa Suleymaan ba nga xamee nag ne waaw dee na daal di ko génne boole ko waaw ni ñu def Souleymane xame woon moo tax de waaw njëfam doon dox ñu ngi daal di jublu ci njabar moo tax de waaw ñu nekk ci njabar ci woon waaw ca seen réew na nga loolu la Jalaal wax fekk na demewul loolu demewul noonu de wa maa kafara jabari yawut ne seet leen Muhammad waaye mi ngi tudd Souleymane ci yonent yi Souleymane mi nga xam ne du doon dara lu mooy ab jabar buur ne wa maa kafara xéefarut wa maa kafara jabarut Suleymaan Suleymaan de a nekk xéefar Suleymaan mas a nekk jabar de lii laay jooju lañ xame ne njabar xéefar de man daa ànd mukk ak gëm yàlla de walakin nag te at yéen a fi nekk seetaan ya kafaroo wet nañu yoani moom danañu xamal naa sa ñeent seera njabar li am daal mooy seytaane yi ñoo xéefar ñoo doon xam ne njabar ñoo ko doon xamal nit ña waaye du Suleymaan te sa Suleymaan xal si naa ñëw ak la wasaneef alal malaka yi ñaari malaayika ya bi baabila ca baabila ak waaw ñi xam ne njabar gi nga xam ne yàlla wàcce woon na ko ca yaari malaaka yi nga xam ne ñoo ñëwoon baabila di xam ne njabar baabila dëkk la ca sawaadul Iraaq haaroota haaroota wa maaroota ak maaroota yaari malaaka la yoo xam ne yàlla fa a yebaloon ñi jàngal nit ñi njabar ñi xamal ndax wasuloo leen ko ndax ñi xam lu baax ware noonu nga xam lu bari tam waree ndax soo xamul lu ban doo ko mën a teet naka nga xam ne soo xamul lu baax doo ko mën a def kon nag niñ xamee ne waaw wedd yàlla xaraam na njabar xaraam na war nañoo xamit lanañ njabar bañ mën koo bàyyi de moo taxoon yàlla wàccee yaari malaaka yooyu ca Baabila ñuy jàngale njabar di ko war tandikuloo nit ñi foo nit ñi nag danañ ci nettali xisa boo xam ne ñu bari dañ ko saxal ñu bari dañ ko weddi Ibnu Hajar na ne lu wér la Baydawi na waaw duut lu wér ndax ci téere yow yi rek lañ ko jële ñu ne malaaka yi dañoo tawatoon ci yàlla ne ko ñun daal gisuñ ku bone ni doomu aadama li nga leen terale li nga leen jox ci xéewal ak jëf yu ñaaw yi nga ne bët bu set mooy njëge ci ñoom lii daal war daa am na leen doomu aadama damaa def ci ñoom bakkan def ci ñoom baneex a bakkan boo xam ne su ma ko defoon ci yéen ngeen def li ñuy def ñu ne mukk jaaduwut ñun ñu may la mu ne tànn leen ñu ngeen gën a woon ci ci yéen ñu ne xaaroota maaroota yàlla toggale ci ñoom baneex a bakkan ñu bëgg lekk bëgg naan bëgg tey bëgg yi doomu aadama bëgg yëpp yàlla ne leen wàcc leen ci nit ñi te dee leen àtte ci dëgg benn bu leen bakkal yàlla bokkaale bu leen rey bakkan bu leen njaaloo bu leen naan sàngara ñu ne waaw suñu wàccee di àtte diggante nit ñi bu ngoon jotee rek yàlla xamal na leen ismu laasam ñu ko jàngee rek ñu naaw dellu waat ci asamaan toog benn rek di àtte as ndaw bàyyi ko ja soo xam ne taaram ba gën a suba su su saarata ñëw ci kalaame di jëkkëtam ba mu taxawee ci seen kanam aaroot na ne ma aaroot waaw li ma yegg ci sama bopp yéen ko ci sa boppam mu ne lan mu ne ko nag ndaw si mu ko maa la raw fuuf ko nañ ko sakku mu ne ko aha yàlla xaay nañu ko te yàlla mbugalal tat na ne ko waaye yàlla yërmande la yàlla ko sakku rek ñu ne ndaw si ajja ñun dañ laa bëgg ndaw si ne leen balaa ma leen a jox li ngeen bëgg ngeen àttal ma ne dëgg ñu ne ko yaa am dëgg daf leen ne woon nañu àtt dëgg daan nañu bàyyi xaar dëgg ne nañ ndaw si dëgg ayca ndaw si ngeen ko di ko ne ko naka mu mu ne ba ta ngeen naan ci sama sàngara bi ñu ñu ne indi ñu jox ko mu jox leen ñu naan mu ne ngeen di jëndal sama xelam bi ñu nangu su jootal xewem ba am léegi ndaw sa juróom yi day yàlla aayoon yëpp def nañ ko ndaw sa ne leen ba ngeen may xamale nañ ci sulaala tam ngeen di jàng day naaw dem ci asamaan ñu xamal ko ndaw sa mu naaw dem ci asamaan yàlla xaaral ko soppi ko guddi mooy guddi wu dorate boobu ñoom nag bañ toogee ba ngoon ñu jàng suba bëgg a dem seeni seeni mbar na soppi leen ndekete rek ci lañ leen ñu xam nag ne yàqu danañ ñu dem ci Idrissa yonent Yàlla Idrissa ci jamonoom la ne ko daal nangu ñaanal yàlla suuf Idrissa ñaanal leen yàlla nga leen delloo naa leen mbugalam àdduna ak mbugalam àllaaxira lu ngeen ci bëgg ñu ne xam ngeen mbugalam àdduna ki nga xam ne dafay jeex ña leen xeew musal leen ci teen bu nekk foofa seen bopp yi ma nga sës ca ndox ma sa mar leen bëgg a rey seen waaw tànk yi jëm kaw boobale ba léegi ne loolu mooy isa aarut ak maaroota waaye maa keneen ci biir kër gi damay isa moom wérul te moom lay wér man man damay dital ndax malaaka man soom lañ mënuñ ma def bàkkaar waaw mënuñ koo sax ak ittoo li am daal mooy li laay ji wax rek wàcce woon yaari malaaka ñu tudd aarut ak maaroota ñu jàng ak jabar te lii lañ doon wax wa maa yoo ñu gën a aari ñu asaya kon am yàlla fa ñoo yebal rek ñu jàng rek jabar muy nattu boo xam ne ci yàlla la bàyyi ko jëm ci nit ñi képp ku ko xamlu rek kéefar nga ku ko bàyyi yaa noo nekk jullit wala tak pour bul weddee tax na ba bul yéefar bul xam ne jabar waaye tax la moon a tañuy xamlu minu maa ci ñoom maa yu fare kono ñu fasale bi ñoom bay na mari diggante góor wa saw ji yeeg jabaram de ñu jàng jëddële loo xam ne buñ ko defee diggante ñaari woyee dencante rek waaw lu yàgg yàgg doo fi gisante wamaahum dee ñoom bi saarina di di way lor bii ci njabar min aadin kenn ilaa bii si laay la rek ci ndigalal yàlla rek waaye fekk nañ njabar ga ci boppam amut jeexit lu mooy bataan rek coobak yàlla rek wayataan la a tey wayataan la mun a danañu xam lu maa yàllu ruum la dana mu lor leen ci àllaaxira wala yan fahum te jëriñ ci mu leen ci àddina waaw te moo di njabar wala xaalimoo walaay xam nañu ne la may saraaw ku tànn na mu njabar ba wate ko tiire yàlla bi maa la fa deen ñeen ko fi laaxira ci àllaaxira min xalaaxi na tëdd njabara nga bàkkaar yu màgg yi la bokk wala sax moom mën na ànd ak gëm yàlla kenn mën na xam buntu ci njabar lu may gannaaw boo xamee ne génn nga ci diine islam yàlla tudd na ko kéefar ne wa maa kafara Suleymaanu maanaam jabarutoon ñu du kéefar bakkaat bu màgg waaye ci moo bi xaatu sabee ci bakk juróom yaari nga xam ne yonent na ne waaw jaam bu def waaw du mucc sakkal yàlla bokkaale dënge sa yaari waajur njabar daw ci jihaad xas gor waaw su jigéen su njaaloo na njaaloona lekk riba ak lekk xalali jidim bàkkaar yi li ñu bëri yëpp mag yu mag yi yëpp nañ juróom ñaar téeméer waaye juróom ñaar yi ñooy ñooy yi ci gën a gën a mag njabar ci la bokk jabar nag lu sax la yàlla wax mën da jëriñ mën da lor lu mooy coobar yàlla mën da soppali xaqiqa yi itam waaye danañ jabar nit ba métit dem ci yaramam danañ jabar nit de teqale ko ay soppeem teqale góor ak jabaram ci kaw seen lu du seen baneex xana njabar la foofu la man manam jabar xem yonent bi mas nañ ko jabar naka la xal see ñëw ca mu njëkk téere bi insha allah da nga xam am na juróom benn weer dana defe ne def na lëf fekk defu ko dana def lëf ba noppi di ko bëgg a defaat fàtte ne defoon na ko jabaram Aysata am na juróom benn weer mën da tëdd ak moom njabar ga dox seen diggante ba gannaaw ga nag la yàlla wàcce ci moom xulon fi yaar yàlla dindi njabar ga ci moom moo tax yaari saar yooyu ku njabar rek booye ba jàng ko yàlla dana la ko dindil wala bi sa bon na jaaye bii ci moom am ay bopp seen daw kaana doon te nekkoon nañu yàlla mën a def xam dëgg dëgg dañuy mujj ci moom dañuy mujj ci mbugal day waaw ban xam ne duñ njabar de wala waa na moom doonte naka ñoomu yahoot amanu gëm wa taxaw tañ ragal yàlla waaw ba bay ak mooyam ni ki njabar kon ñu yoon leen de dañ ko xasas la ma soobatun mi neen di laay bu duke fa yàlla xayrun mooy aji gën daw kaano doonte nekkoon nañu yàlla moo na di ne moo kon tan tanu njabar ci kawam de yaa yow alislaam na daa taqaloo raaya naa kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ni yow dañ daa xoo yonent bi naa ko raaya naa raaya naa di lakk yahud waaw mooy dof bu ñàkkam xel ci wax yaaram nag mi ngi mel ni raay sàmm ñu rek waaw la jublu bu ñëwee wax yonent raay saaba yi dégg ko defe ñoom waaw dof bu ñàkkam xel lañ ci lañ saaba yi itam di ko soppanoo ñoom it di wax yonent raay su saaba yi ne raay ñoom yahud yëpp ñu ne xixéet reandoo des nag Saad mi nga ne déggoon na seen lakk bocc jaaseem ne leen ku ma ci déggati nga ay yonent raxe naa rek ma def sa baat aji na ko dégg na ñenn ci yéen di ko ko wax dara nekku ci buur daal dina yaa ayyuhal lazina amanu ey yéen gaa ñi gëm alquran laa taqooloo bu leen waxati ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam naa ko raxe naa raxe naa de lu yàgg yàgg bu leen waxati yen raxe naa yéen yéen a ci jublu raxe naa ji fi di tàmm na waaye fekk na yow di ko ko tudde ñoom ngi jóge ci aw xas la mooy dof bu ñàkkam xel waxooloo wax leen ca wasak raaya naa unfur naa seetal jëm ci nit de su ngeen bëggee wax yonent raaya naa wax leen ko unfur naa nga xam ne boobu baat moom benn muskila nekku ci waaye baat bu jëkk bi nga xam ne waaw la muy teg la jiwóor aw xas la bi dara wax bu ko waxat loolu de moo tax ñu dul ñu dul waaw baaxut de boo ñu dul ñu dul ñu dul xéefar rek waaw mu dal la lor de noo dégg leen la def na digal leen ko dégg ak nangu walil kaafiriina war na ca way weddi ña mbugal ale ñu de aji métti mooy safara def maaya waddu la si na maaya waddu mébétut alla si na ñaaña kafaroo weddi nañu ñu al kitaabi ci ñëpp téere wala musrikina du jaageen xeefari yaaram yi ani nasala bu wasalee fat alaykum ci yéen xayrin ak wayu min rabbikum gu tëgg fa borom seen rek yahoot ak xeefari yaaram yi bëgguñu mukk alquran ji lee wàcc ci yéen sallallahu yahut li tax mooy bu jëkk yonent yi ci ñoom lañ daa génne ñu xañaan nag yonent bu génn te génn ci ñoom xéefari aram yi nag ñoom it ay sang nekk ay buur yoo nekk ay axniyaaw waaw yàlla ñëw yónni yonent bi ci seen diggante nga xam ne gisuñu ko woon muy jidim buy miskin bu amul dara waaw yàlla tànn ko def ko yonent bi yàlla muy sa nga jëkk way mujj waaw ñooñu tam eh, seen riyaasatu ga moo leen tax a ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam way di ko yàlla jox wala waaye yàlla moom yaxtasu dana mu jagle bi rahmati ko yonentam ko mën a saw ku soob waaye yàlla itam nag moom moom ak yonentam te ku ko neex la koy jox te moom te ko neex loolu luñ ci man wala yàlla sol fadli mooy borom gëneel ala fi wala aji màgg de yàlla waaw moo bari moo bari gëneel de kañaana lool yow dara teew yéen a gëm yonentu gannaaw bu xamee dëggoom lu mooy kañaan kéefari yaaram yi itam dara teewu leen a gëm yonent lu mooy kañaan ba ba Abu Sufyaan jébbaloo yonent mbóosóore ne ko bés ne ko Abu Sufyaan lu taxoon ngay xeex ak man da nga defoon ne ndax nekkuma ci dëgg mu ne ko mosuma am sikk ci ne yaa ngi ci dëgg dama bañoon rek nga nekk ku ñuy topp man ma nekk di kuy toppe rek waaw loolu laa doon xeex waaye kenn mos da tuuma li nga nekk ku ne xam na ne ci dëgg nga nekk kañaan nag yonent na dana lekk yiwi jaam naka safaray lekke matt te kañaan du lor lu may aji añaan de yaaram dañuy wax aji tooñ ju gën a ni du kuñ tooñ xamul lu may ko añaan ndax ku añaan pexe mu def ba bu ko lor ki ma ñaan dafay ñëw daanu si ci boppam mu yokk mer dellu defati meneen mu ñëw daanu si ci boppam mu dolee mer moom mooy tooñ te mooy mer daay man mi ngi mel ni ci misaal ñu ne nga fab saa di ko sànni nit na nga da ngay luqi bëtam nday joram xeer wa waññeeku ñëw luqi sa bëtam nday jor nga sànni beneen pour bëtam ñaa eh, càmmoyam mu waññeeku luqi sa bëtam càmmoy nga sànni beneen mu waññeeku damm sa nday loxom nday jor nga mu waññeeku damm sa loxom càmmoy yaa ngi tawat yaa ngi mer yaa ngi loru te yaa tooñ noonu la ko añaan mel ko añaan nag du nekk sa nga mbub ndaxte ko añaan dafa bëgg a folli yàlla yàlla daf ko bind bind ci bañ toppee moo tax sa moroom doomu aadama jiitu nga topp ko benn bakkanam doomu aadama bëgg ko tax na fet du ko nangu mukk lu may bataamee xel la ju ko waral balaa ngaa nangu sa nawle jiitu nga topp ko daal xel la ji la ko jaral moo fay nekk xel la jooju nag bu yëkkati ko rek soppe gi daal di dañ yàlla mi nga xam ne moo ñu sakk sax amee suñu rooy wërsëg yu dawal jëm ci ñun moo tax ñu topp ko ku xañaan nag moom dafa bëgg loolu dog xéewal gi ñu yàlla jox ba tax waaw ñu nangu nekk ay jaamam nangu koo topp dafa bëgg loolu dog añaan mooy nga gis lu yàlla may jaam sa moroomam jaam nga bëgg mu dañ rek di la yow doo ko am sax bon yàlla ji nga xam ne jëfam ju baax ñun jëmale ci ñun moo tax ñu ko topp ku añaan ci yàlla moom la bëgg a folli de maanaam sax fi haa kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne xeefar dañoo diingat alquran diingat bu rëy ne alquran ne xanaa bàyyi ko woon fa yàlla su bàyyi ko woon fa du ci am ak toppali Muhammad nag bu mu digle lii bu ëllëgee mu ne xolli nañ ko digle leneen toppi yooyu ci am nag loolu daal ni roog lu jóge ci yàlla lu jóge ci yàlla daal na nekk menn mbir rek kon lii mooy atte buy bu buy wéy ñu di ko jaamoo yàlla dem yàgg yàlla dayal ko ne boobu atte jeexal naa ko dooraat beneen atte ni nga koy def ci teet masla jaami dara nekku ci su fekkee yàlla moomi jaamam te mooy dawal ay atteem atte bi dawal bis ni tey bëggatuma bi àtte bii laa taxawal loolu buur bu nekk sañ na ko sakka yàlla ji nga xam ne mooy buuri buur yi folli nag ci ci sariatul ñëw na ci ñetti kanam am na ci alquran loo xam ne dañoo folli baat ba folli àtte ba am na ci loo xam ne dañoo folli àtte ba te baat yaa ngi fi des ñi di ko jàng am na ci boo xam nag ne dañoo fondi baat ba saarte baa fi des li nga xam ne nasxu mooy dindi dindi lëf dindi lëf fam nekkoon def ko feneen ci lay nasxu yi firi soxalab téere sax ci la bàyyi ko fondi goo xam ne fondi nañ baat ba kon li àtte ba mooy xamsu rabaatin maalumaatin xad yu xarrim na laaya la woon ci ñu jàng juróomi namp yu wóor yoo xam ne xale bi namp na ko ci jigéen dana saxal xarmante kooku jooju laaya jàngatuñ ko kenn gisu ko ci alxuraan àtte bi fali nañ ko de ba nga xam ne benn muccu rek mën naa saxal mën naa saxal xarmante kooku folli nañ baat bi folli nañ xatte bi li nga xam nag ne dañoo folli baat ba waaye xatte baa fi des nekkoon na jenn daaya ci saaru noor a seexu wa seexatu insana yaa farjumoo ma albattata ku fegu ku góor ak ku fegu ku jigéen suñ njaalooxee nañ leen jawi bañ dee laay jooju kenn jàngatu ko waaye xatte baa fi sax ba léegi loolu mooy loo xam ne folli nañ xatte ba folli nañ baat ba li nga xam nag ne atte bi rek lañ folli baat baa des ñu di ko ba tey mooy li yàlla wax ne kutiba aleykum isa hadara ahalakum mawtu in taraka xayran al wasiyatu lil walidayni képp ku bëgg a dee war naa dénkaane ay yaari wàjjitam ci xalalam folli nañ ko ak laay miraas ja folli nañ ko ak hadis yonent ba ne laa wasiyata li waaris képp ku la sañ la koo dénkaaneel dara ci sa alal ak wasiyatun ilal xawli xayra ixraajin wala si yatawafoona minkum wa yasuna aswaajal seen njëg xat googu nga xam ne kuy dee da nga bàyyi sa jabar dénkaaneel ko lu mu dundee mu tënj la at loolu it arbaata asrin wa asran kolli na ko baat baa ngi def ci alquran ba léegi ñu di ko jàng waaye àtte ba kenn kenn àtteetu ko yatti kolli yooyu yëpp am na ci alquran bu jëkk bi fali nañ baat bi fali jàng yi fali nañ baat bi fali àtte bi fali nañ baat ba waaye àtte baa ngi wéy bu ñetteel bi nag mooy ñu fali àtte ba waaye baat bi moom ñu ngi ko jàng ba tey yooyu yëpp waaw dara ay balu ci alxuraan moom la buur di wax ne maanaam sax lu nu folli min ayatin ci laala moom aaya alxuraan la naati dana nu dikkee bi xayrin ci gën ca jëriñu ci moom ma folli luñ ci diingat yàlla lépp lu mu fami dana indi ne moo ëpp njariñ ci jaam yi gën a gën a bëri yoon kon loolu lu aw misli ay ka kemam boog wala boog muy kemam ci toggeef ak ak yool alam taalam ndax xamula anna laaha naka yàlla addi ma jaatan la ma rakk li ci def la moo xamula ne yàlla am na lu nekk te nekk na ca xolli ak soppali alam taalam ndax xamula anna laa naka yàlla la waa ji nak la ñeel ko mulku samaawaati buur ak asamaani juróom yaar wala rek suufi juróom yaar lu ko soob mu def ci bi nga xamee ne yàllaay buur bi nga xam ne itam ci yëfam lay soppandiku te lu ko neex mu def ci yëfam kon seen bi nga waaw fali la li jeex de wama lakum bi ñaan leen indul laay kur jàlla lu waliin aji wattu jojjanam wattu leen wala na seen lu jaagan aji daren bugal de am turiiduuna an tusallu rasulakum kamaa su'ila Muusaa kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne Quraysh ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko léegi indi ñu kawteef ñu gëm la yaa ñu taabal yeen taabal ju bàyyi asamaan wàcc nit ñi lekk ko fi wax yaa fi nettali gëléem ak saaliw gëléem ak rabt ne doj wu laamaar la ko mattu mu ànd ak doomam ñuy ba doyle yaa ngi nettali Muusa doon na sànni xeetam mu soppeeku ñangoor ñu ne waaw mu ne léegi nag ñun lenn rek lañ lay laaj doji safaaw yi de nañu ko ba ma sori dëkk bi nga defal ñu fii joor bu tàlli ñu mën fee jëmbat ay garab def ci suñuy tool wala boog ba ñu safaa ji boppam nga sotti ñu ko wurus ñu seddoo ñun ñëpp ñu am lu ñuy wee suñ jiw duñu dootum ñàkk da nga dekkal Qusay Qusay ibnu Kilaab suñ maam ñu laaj ko sa mbir laqara ñëw jasaaru lana am yàlla yàlla wax wala wana naa nasarnaa ilayhim malaa'ikatan wa kallamahumul mawtaa wa asarnaa alayhim kulla shay'in qibalan maa kaanu liyu'minu lii itam bañ laa jàllaa ñëw ñu nag buur ne am bayit pour yi doona da ngeen namm an tasaloo bu ngeen laajat rasulakum yonent seen kama sira naka laaje kon Musa Musa min qablu jëkk jëkk ngeen a bëgg a laaj seen yonent bi laaj yoo xam ne laaji ndëngte la naka nga xam ne na la yahoot doon laaje yonent yàlla Musa lu ñu waxoon démb arina laa jaaratan ñoom dañ ne woon na leen Musa wan yàlla rek wa man yatabaddali ku wat namu al kufra kéefar bil imaani ci gëm yàlla faqad dalla réer namu saa sabili waaw yoonu njub de képp koo xam ne daal waaw bañ na gëm alquran kooka réer na rek alquran moo di njub moom ak réer la de wadda kabiru min ahli kitaabi kooku du ko wasal wàcc na ci Ammaar ibn Yaasir ak Husayfa ibn Yamaani dañ wàññee ko bàyyi ko ci xarib uut dañoo dem ci jàngu yi fekk yow yaa ngi jàng ñu toog fa di déglu yow daal di am yaakaar ci ñoom bañ jàngee ba noppi daal ne leen yéen dañu baax ngeen waaw bu ngeen ñëw ci diine yahood ñu ne ko dara indiwuñu fi lu mooy ñu ngi déglu ci yéen lu ñu gën a taxal ci diine yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne ci lañ ne leen ñëw leen ci diine yahood amaar na leen gàtt bi daal lu tawreet wax ci firi loolu rek ñu ne ko bonal na ko lool mu ne leen man xóoluwante naa yonent bi ne dama koy topp bu may dee nga ko watte keneen de ñu daal di dem bañ ak rek yonent ne jubal ngeen yàlla wàcce na ci yéen laaya de jàngal leen laaya buur ne wadda lébét na kasiirun aji bëri min ahlil kitaabi ci yahuud la yardoonakum ak delloo seen min ba'di iimaanikum ca gannaaw ak gëm seen kuffaaran ngeen di xeefar asatan ngir gaañaan mu neen yaan si diñ ko dugge ci bakkan seen de ngeen yahuud nañ waaw ngeen murtad waaw bàyyi diine islam bi nga xam ne moo di ñoom xam nañ ne réer nañ xam nañ ne yéen ñeneen ci yoonu njub añaane nañ leen loolu nag ba suñ sañoon yéen ngeen murtad fekk ci leen gën leen nga xam ne ci la ñàkk ñeneen ak ñoom de min baadi maa tabayyana nag naa bu biddee lahum ñeen leen ca sawreet alaa ko dëgg ci mbidam yonent bi de ndax sawreet bayu dara ci mbidam yonent lu may leeral na leen ko janoon nañoo moom nag waaw xam nañ ko naka laqal see ñëw nañ xame seen doomi góor ya Abdullah ibn Salaam ne moom laa gën a xam sax ci sama doom bi góor faafoo waaw jéggal leen leen was ko dëdd leen leen bu leen fa yowanteeg ñoom hatta yaatiya laaw ba dikkee yàlla bi am ri ci ndigalam de waa loolu jëkk xare la de bu jëkk yàlla dafa sant yonent lépp lu ñu ko def rek mu jéggale waaw te dëdd bañ a fa yoon teg ñoom ba ba mu ko joxee ndigal nag ci xare inna laa naka yàlla xaddirun ajaatan la moo laa ko difeen ci lépp laf de waa qimoo taxawal leen salaata julli juróom waa aatoo joxe leen sakaata asaka wa ma tuqaddimoo lu ngeen jiital ko di anfusikum ñeel ay bopp seen min xayrin ci daala la ak jokk ak ak topp yàlla tajidu da ngeen fekk bi yoola men da ina na naka yàlla basi naa ji xam ne bi maa tamaloon da na jëf ko te dina leen ko xëy rek waxaalo wax nañu ne lañ yat ko la xaraf si daal jannata aljanna ilaa man kaan ndare ka nekkoon ka nekk nañu ndare ñu nekk nañu xoodan di yahud yahud dellu nañu indi te beneen fen ñu ne kenn du dem aljanna lu may koo xam ne rek yahud la ñun ñoo moom aljanna ndax ñooy doomu Ibrahima Ibrahima xarit si yàlla ñooy doomu Seydou Seydou moom doomu yàlla la far waaw ñun kay aljanna duñ ko digaale kenn nasaraani najaraana itam ne kenn du xaraf aljanna lu may ku nekk nasara buur ne waqaalu wax nañu ne la ñett ku la xaraf fit aljanna ta aljanna ilaa man kaana ndara ña nekk nañu xoodan di yëhoot aw nasara wax na nasara ña ne kenn du xaraf aljanna lu may ku nekk di nasara sil ko waaye jooju de wax amaani yuum ay mébét seen lañ de loolu mébét rek la du yaakaar de raak yaakaar mooy loo xam ne jëf jëf jiit na ko soo xamee ne yaa ngi jëf jëfi topp yàlla di sakku di yaakaar aljana kon loolu yaakaar la waaye gëmuloo topp loo yàlla di yaakaar aljana loolu duñ ko tudde yaakaar koy tudde nëbët muy nar rek yaakaar ne daga góob te jiwuloo kooku du yaakaar kooku nëbët rek la yow dal nasaraan yépp dañoo nëbët xaramal janna waaye seen ñëwet moom du dëggu de kul waxal haatoo dikke leen burhaanakum lay seen in kuntum dem nak yeen saadiqina di way dëggal su fekkee wax ngeen dëgg indi leen lay indiwul benn lay mu ne bale anaam dana xaral aljanna ku dul de man aslama ku jébbal na mu wajhoo jëmmam lillaahi ñeyal yàlla koo xam ne jébbal na jëmmam ñeyal yàlla tudd na xar kanam bi ndax moo gën ci jëmm ji soo jébbalee sa xar kanam waaw li ci des koo xam ne xam nga sa kanam waa jébbal ko sa borom wa wota moom muhsin aji wéetal lamu te wéetal yàlla wax ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah fa lahoo ñeel na ko ajuroo yoolam inda rabbi fa boromam mooy aljanna wala xawfun jéet ragalaane ci ñoom wala am déen ñoom yaxsa nañu jàqal ak àllaaxira de képp koo xam ne tey jébbalu na te xéwénal jébbalu mooy nga wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nangoo taxawal julli juróom nangoo nangoo génne asaka soo amee alal nangoo aj makka su fekkee am nga kattan lu la ci yóbbu loolu mooy lislaam nga xéwénal nag xéwénal nag yonent bi firi na ko na ne mooy ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis su mel loolu yaa ngi koy gis boog ngay jaamu yàlla te mel ni moom mi ngi lay de xam nga ne mbir mu ku màggee ni yàlla sooy def lëf te xalaat ne mi ngi lay gis waaye da nga ko rafetal de ne yaa ngi ci boobu maqaama ñoom ñoom ñoom moom aljana de di yowoot waqaalati wax na al yahudu yahud ne laysati nasara déet nasara ala sey ñu nekk ci lëf luñ yahud nañu ne nañ nasara ñoom nekkuñ ci dara Iisaa du du yonental yàlla wax lu bon ci moom ak ci yaayam weddi ko weddi liñ jiit waqaalati wax na nasara nasaraani laysati al yahud ala sey ñu nekk ci lëf de nasaraani tam ne nañ yahud nekkuñ ci dara weddi nañ Muusaa ñoom ñaari kuréel yëpp réer nañ ndax ñoom ñaar ñëpp yonent yàlla lañ nasara cot cot loo tax na ñu weddi Muusa weddi tawreet yahudi tam cot cot loo tax na ñu weddi Iisa weddi linjiil te yëpp yére yàlla la yonent yàlla jullit ñi nag ñoom yàlla jubal na leen ñoom gëm nañ waaw seen ab yonent te gëm nañ mboolem yonent yëpp de wowum ñoom yedloo na danañu jàng alkitaaba téere ñu wasalee ci de te jàng nañ téere yi xam nañ ne yahud tawreet dëggal na Isa nasara jàng nañ linjiil xam nañ ne linjiil dëggal na Musa te saalika wax ñi de xaala la waxoon alla si na ñaane la alamoon xamuñu kéefari yaaram yi loolu lañ wax mis la xaw yéen muy kamay wax seen de ñoom it loolu lañ wax ne nañ ñoom diine nekkuñ ci dara yahud nasara julli ji dara ñoom ñëpp waa ci caaxaan rek lañ nekkuñ ci dara kéefari yaaram yi loolu lañ wax waaye fa laaw yàlla yaxkumu dana mu xattee bàyyi na moom diggante seen yowmal qiyaamati jë pencam yàlla si maakaana ci la ñu na doon wuute fii ci moom ci mbiram diine pencam yàlla nag la yàlla yaatee diggante ñëpp ko ko ko képp koo xam ne yaa ngi jàppoon dëgg nga xarafal jana yàlla ñu ci yàlla boole képp koo xam ne jàppaloon dëgg safara nga jëm de yaasana laa min dalika wa man aslamu mimman mana'a masaajida llaahi yuzkara fiihaa ismuhu kooku ne wàcc ne tey net lewoon ko ci Rome bañ rappelé Bayti Maqdis xaay julli ña jàkka ja ñu ne déedéet mu ngi wàcc ci kéefari Makka bañ tegee yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci atam Hudaybiya waaw ba tere ko waaw xaj ne bëre sabbi na ci nag képp koo xam ne da ngaa xaye jàkka di ko xaye ku ci jaamu yàlla de ndem xéefar ndem julli waaw tabbi nga ci waaw tëkk bi de buur samu deet kenn du gën a tooñ li man mën a cekka tere na mu masaajida laay jàkka yàlla yi añis kara bu tuddeefat fi ak ñoom ismuhu turam de waa képp koo xam yaa ngi aaye jàkka yàlla ñu di ca jaamu yàlla kenn gënu laa tooñ de wasaen tam dox fi xaraabe ak ci rappalam de da nga di fexee rappal yow bañ ko dulal ulaay ka ñooñale gaay maakaana nekkut lawum ñaa leen an yadxuluha bu ñu xarafat jàkka yàlla illaa xaayifiina ndara njit moom xupp leen leen di jaar de xarafat jàkka yàlla illaa dara nit moom kupp leen leen ci jaar de noonu yàlla yooyu xaaye jàkka yàlla yi ñoom xaaye leen leen yéen jàkka yàlla yi buñ ko jegee ci lu mooy waaw ci xale leen moo tax ñoom yonent xaaye na leen waaw innamal mushrikuuna najasun falaa yaqrabul masjidal haraam ba'da amihim haazaa waaw waan laa yahujja waaw al bayta mushrikun waaw lam ñu noon yonent yàlla sayyidina Aliyu waaw ca atam juróom ñeenteel ma moom la xebaloon mu jàng saaru baraatun xamal ne masjidul haram xéefar dootu ca tabbi gannaawaat moomu waaw mayetuñ benn xéefar itam mu aji makka waaw xaj waaw julli ñi ko jagoo de hum mu ne waruñoo ñoom noonu yàlla yéen ay jàkka yi nag waruñoo dugg ci jàkka lu may waaw ñu upp leen de ndaw mu ñaan leen fi dundee ci àdduna te suñu torox te daañ torox ci àddina torox nañ ba xamee ne kera xarab bani Qurayza yonentu joxe na ndigal ñu ay Quraysh dañ ñëpp jàppam na liir waaw sas leen ak galak bu pencam yàlla de wala mu war na ci ñoom fi ci yàlla yi ñooy néegi yàlla yi ci suuf nga xam ne ci lañu xamee mag ak yàlla képp ku cay dem dañ ca dem pour julli yàlla ak tudd yàlla ñëpp nag ñoo ci yemoo lan faar ba nga xamee ak dee am teew na dafa waa këram ne sama njaboot ñëpp a ngi fi ñu ne jabar rek a fi nekk amaa say mbokk say àndandoo ñoom dem nañ ca jàkka ja mu ne yëkkati leen ma toog mu yëkkati ko mu toog xool leen ne asalaamaaleykum nuyu leen di wax ci hadiis ma déggoon ci yonent bi ma ko wax dama ko nëbboon ngir sellal sama diggante yàlla waaye tey danaa ko wax ngir sellal sama diggante yàlla takku bi yoon dégg naa ci yonent bi mu ne ci jàpp ci sa kër ñu dox jëm ci jàkka ja jéego bu sol tànkam day jër dégg dañ la bindal fii moo ëpp ar naa li ci biiram fa tànkab te mooy jéggi dinañ la faral ba ba ngay soo xàggee fekk ci digg boo julee ba sa noon ñu baal la mboolem lu jiitu su fekkee ne nga julli garaw la dinañ la bindal yoonam mboolem ña fa julli ak ña fa ña fa ne bi laa ko déggee sallallahu alayhi wa sallam bëgguma dee te waxuma leen ko anas na ne yonent na ne sallallahu alayhi dem ci jàkka ja dara yëkkatiwu ko lu julli bu demee jiitu leen imaam ja mu ngi ci ribaat mooy faanu julli nga ñu baal ko lépp lu juguloon ci bakkaatam su jullee ba noppi toog di ne geneen julli nag loolu mooy ribaat naka ko yonent waxe ndax yàlla wax na ne isbiroo wa saabiroo wa raabitoo te ribaat ci jamono yonent wax dëgg amuloon foo xam ne dañuy ay soldaar yu daje nekk fa rek waa di pare jiyaat ñëwagul mësuñ ko def ribaat bi nga xam ne moom la laay wax yonent na ne mooy julli ba sëlmal toog di ne geneen julli waaw di tudd yàlla fa feneen julli fekk la fa dana fa saalikum ribaar saalikum ribaar saalikum ribaar wax na itam ne déggaleen doxkat yi ci lëndëm jëm ci jàkka yi ci leer gu mat waaw pencam yàlla amma ay jàkka nag ndem ci ko def xéefar la ndem ci def julli la te leen julli danañ koy def lii la ci yàlla tëkkoo képp ku koy def da torox ci àddina te da mas mbugal ci àllaaxira walillahi almashriq walmaghrib kooku lu ko wasal wàcc na ba nga ne dañoo diingat xolli xibla yi de yonent sallallahu alayhi wa sallam ba alquran wàccee moom bu xee mu nekk màkka bu daa julli ca kaaba ga daa jublu dem génn gàddaay nag ñëw madina fekk fa yahood yi seen xibla di bayti maqadis yàlla digal ko ne nay julli ci julli ci xibla yahood ndax mii na leen ndax ñu ndax gëm ndax ñu bëgg lislaam yonent am na fukki weer ak juróom benn ci Madina di julli di jublu bayti maqadis fekk ci xolam jublu rek la bëgg ndax diine Ibrahima la xoote te Ibrahim Makka doon xiblaam da yàlla nga koy wax naa gis sa dëkk di soppeeku jëm ci asamaan ngay sapp woyu gu wàcc pour sant la nga jublu xibla léegi nag jublu makka mu walbatiku jub fu doon julli ci tisbaar waaw mu daal walbatiku jublu xibla mot liñ julli ga saa bay doon julli ca masjidul xibla tey ni foofa lañ leen ko soloo ñu walbatiku mot li seen gànnaaw la julli jublu xibla moo tax jàkka ji ñu di ko wax xibla tey ni ba tey ba nga xam ne nag ne yonent doon na julli di jublu baytul maqdis ba mu yàgg mu wàññeeku jublu Makka yéefari ne su fekkee ni sëf lañu jëkk jaay dëgg ju mujj ji baaxul su fekkee ju mujj jee dëgg seen ji ñu jëkkee yàqu na daldi ne walilaahi aji nekk la ñeel yàlla al masriqu penku yépp wal maxribu sowu yépp maanaam yàlla moom suuf si masriq dara na ca penku ba ñëw fi toloo sa wetu ndeyjoor dale na ca penku ba ñëw ci sa wetu càmmooñ soow itam dale na ca sow ba ci sa mbagam ndeyjoor dale na ca sow ba ci sa mbagam càmmooñ maanaam wàllu yëpp la ci jublu fii masiq wal maxrib la fi wax feneen dana wax masiqayni wal maxribayni ngir ngir seet waaw masiq sayfi wa sitaay wax na mashaariq mashaariq yi nag lu ko waral mooy seet dum ne bi rabbil mashaariq yi mooy seet fenk jant bi ci bés bu nekk te at mi ñetti téeméeri at la ak juróom benn fukk waa ak ñenent yàlla moo joxoon ndigal yonent na ci lu kaaba gannaaw bi moo ko jox ndigal na ci lu jublu baytu maqadis tey moo ko jox ndigal na ci lu makka te yàlla moom penku moom moom taw bon fa ay na maa tuwaloo te fu ngeen fu jubalee seeni kanam ci julli tam ak ndigalam parce que maa ji nekk la ca foofa de wajhu laa xibla yàlla ja di jëm gënëm na de inna laa naka yàlla waa asemam ak yàlla ngëneelam alimu aji xam la muy mbindeefam de kon nag waaw dara yàquwu ci dara mënu cee nekk kasara ndax yàlla moom lépp bu la joxee ndigal nga topp ko daal yow yaa ngi ci yoonu njub bu ne jublu tànku nga jublu tànku jubal nga bu ne jublu sowu nga jublu sowu jubal nga foo mën a jublu foofu la ah, ne ndigalal yàlla nga ànd daal foofa xibla def xibla foofu firi yi waju foofu firi yi lañ ko firee zaahiram xibla lañ koy firee muwafiqiina nag dañ koy defal ca zaahiram walilaahi ñeen la yàlla almasiqu penku wal maxriba soow maanaam wàll yëpp fa ay namaatu walloo te fu ngeen jublu ci seeni julli fa sàmmaa ji nekk la foofale waju laay jëm yàlla ña de amul genn wàll gooy jublu lu mooy yaa ngi jubloo moo tax ibnu arab yi ne dëgg-dëgg gëm yàlla li mu laaj mooy fu la neex nga julli jublu te foo julli jublu rek sa julli wét na ndax waaw bi nga xamee ne jëmm yàlla ngi ci wàll gu nekk loolu la gëm yàlla santaane jublu gi nga xam ne ne daañu ko jublu xibla kooku adab la rek ànd ak sariyaatu waaye dëgg-dëgg waaw foo mën a jublu wàll yëpp ñooyam de inna laa naka yàlla waase ma aji nga ne lam alimun aji xam moom bi defam de xibla nag am na juróomi xibla xibla yi dëgg-dëgg mooy nga nekk jamas ci laa am ngay jàkkarle kaaba bi kooku moom ngay jublu rek ngay jubloo kaaba bi soo ko rek bon jubluloo xibla astar xibla joo xam ne xóor na ne kaaba gaa ngi fii waaw fii la toll tabax dox na sa diggante moom rek mooy xiblatu astar waaw kooku nit ku nekk mag rek moo mën a am jooju xibla ak xibla taxtiq nga xam nga xam ne moom ko xam ti ci la ñëw ne xibla dëgg-dëgg la ak xiblay lijtihaad nag mooy boo nekkee ci gox boo mën a nekk ci àddina ci penku wala sow fañ fadu ba ne fii la Makka féete foofay xibla waaw loolu mooy fi xibla fi xiblay fadu ak xiblay badal nag mooy kuy naafila moom bu daa ba am jublu rek mën naa julli jublu foofu xiblay fadu nag foo fadu ba ne kii mooy xibla rek boo jullee jublu foofu gannaaw ko bu bidee ne waaw mooy nga xibla sax te daw sa julli moom wet na waqaaloo wax nañu ne ñoom yow def na faraan ñi wax ne malaaka yi doomu yàlla lay i taxasala gàtt na yàlla wala dem doom ñu ne yàlla am na doom subhaanahu tudd na ma kalam bal bayit na ko maa fi samaawaati da nekk ci asamaan juróom-yaar wala nekk suuf juróom-yaar ku nun képp xaanitoona way topp la ñu lawoo ci moom rek ñu ne yàlla am na doom xaseeru ñu ne yow ne xaseeru doomu yàlla lay nasaara ne xeesaa doomu yàlla la maam xisari yaaram déedéet yàlla lu muy defe doom sell na jaam doom moom moom asamaan de ak ñu ne ci diggante bi sag moomeel daa xoonte naag ak ndoom de kenn mënta moom sa doom istalaatu soo moomoon sa doom mu daldi gore de koo nag yàlla moom lépp lépp ay jaamam lay te kenn mënta génn ci jaam ak yàlla koo nag doom bi mën a nekk badiyoon samaawaati aji tant asamaan juróom yaar wala de suuf juróom yaar woy saa xabaandem nam ma namu am ran xamalan fay na maa yaquluna te dana mu wax la woo ñeel ko kun nekkal fa yakunu te moom dana mu nekk yàlla nu muy defe doom bu ne kun rek mu nekk lawlaa yu kali waqaala wax nañu ne waqaala wax na si na ñaaña la ala mun a xamuñu lawlaa yu kali mu àlla aw da tere waxe ñu yàlla ne ab yonentam nga aw taatinaa i ka dikkal nu ayatin kaawteef ni kim ko sakkoo buur ne kasaalika kem ne wax ñële xaala la wax alla si na ñaaña min qabli way nekk lañ teg wax seen de te a ci kéefar ak ndëng loolu daf loo yonent bi la ak bayan naa bi nanu laaati kawte fi alquran li xaw ni ñëer aw nit yoo xinuuna ñoom danañu xam ne waaw kawte fi yàlla lañ de ñoom ñooy gëm duñu sàkku yeneen kawteef kon nag sàkku kawteef gannaaw alquran ndëng rek la waaye du bëgg a jub de dinaa naka nun ak sol naaka yoon nañ la bi dàq ci dëgg ba siiran ngay aji dëggal ku gëm na moo a wana siiran tay aj raka rakaloo ku weri na moo safara wala tasal bu laaj xanaa daaw jeynu ci waram jeyim bu laaj waa ñi nga xam ne jay nañ xala dëkkale waaw waran tarda nga dem ci ànd ak ci yow al yahudu yahud wala nasaara du ñaage nasaara atata tabiambe ba nga toppi mi ne taw dina seen de waa yow ma def nasaraan man laa am seen nga dem de feek tëkkoo leen ca la ñàkk xul waxal inahu dalaay naka njubam yàlla kay lislaam woo moom alu daa mooma dim njub de lislaam rek kay njub moom réer la de wala yi xarata wala yi ndem topp nga awaa baada la si jaaka gannaaw la dikkal na la ci wëyu loolu ci na tale ko yàqu la ne xam naa doo ko def mais xel ni ki daala moom ak wëyu la maalaka teen ñi àlla mais laaj ci yàlla min wàll yin aji wattu de wala na sirin di jaagan aji teran bugal de alla si na ñaaña aatee ah naa am jox na leen alkitaaba tawret alkitaaba téere yet loolu danañu jàng ko xaqa tilaawati dëgg-dëgg jàngam ñi nga xam ne alquran wàcc na ci ñoom ñooy xeet yonent dañ di ko jàng dëgg-dëgg jàngam ulaayika ñeele gaa yi ñoom ñoo dinañ gëm bii ci moom de ñooñu dinañ ko gëm ci de wàcc na ci mbooloom xabasa waaw ba nga xam ne na gaa fi jub jégalu na yabal ci moom ñaar fukk ñaan ak doomam ñoo jaayante a ba man yàgg pour ku wedd na mu bii ci alquran ulaayika ñeele gaa yi ñoom alxaasirona ñoom di way perte de ñu ndax mu ji koy xalam mu ji ci safara si ci ñoom yaa bani Israayla yéen doom Yaaqooba suuf a fàttaliku leen dama cee xew da ci xew a xam ne a su a naa ko aleykum ci bàyyi seen waa nakum nag waa nii ak naka man fadal si kum gën a la may bàyyi seen alala alamina ci mbir leen jamono seen de ak ak kanam jiitoo na wattaqoo ragal leen yow man bés laa tajisi jariñ ci nafsun bakkanab julit a nafsun ci bakkanab xéefar seen dara de wala yuqbalu defut nangu mina ca bakkan ba adlun ak njot wala tantoxa jëriñ ci ko safaatuna am ram wala bu ta deen ñoom yun torona defi tere leen bugalam yàlla rek te mooy pencam yàlla rek waskur jàngatal isib xale ba nattoo ibrahima ibrahima rabbu boromam bi kalimaatin ci ndigal de fàttali ko ba nga xamee ne yàlla nat na yonent yàlla ibrahima digal ko ay ndigal ak i tere sog ko ko de ndigal yeeg tere yi nag ñu ne mooy manaasikul hajj yi mooy li aji hajj di def dale fa ba ma xarmalee foofu nga yeweeku ñu ne déedéet mooy galax ndiku sorox ndiku ak soccu waa ak dogi naanu waa ak xàll bopp ak xëy léegi we ak wef kawar ak foqtaan waa ak waat naq ak xarab ak ak tànc ci ndox amma tànc ci waaw doj kooku xeetu yonent ñoo ko jagoo ñu ne déedéet yi nga xam ne yàlla na toll ko Ibrahima yonent na ñett fukk nañ ci ci suñ dina jëlee waaw fukk ya nga xam ne ñoo nekk ca saaru euh, baraatum mooy taay boo na am dina am dina waaw ba ca munkar waaw ba ca bashiril mu'minina waaw ak fukk ya nga xam ne ñoo nekk ca lasaab innal muslimina wal muslimaati ba ca ajran aziman ja waaw ak juróom-ñeent ya nekk ca saaru mu'min qad aflaha al mu'minuna si noonu fi saatihim xaashi'una ba ca waarisuna waaw fukkeel ba ma nga wala si noonu bi shahaadatihim qaa'imuun waaw muy fukk yoo xam ne waaw ñu ngi ci suñu sariyaatu moom la yàlla toggoon yonent waaw yonent yàlla Ibrahim moo jëkk a bejaaw waaw ba mu xëy rek gis kawar mu ne yàlla lii la mu ne ko ak webu la mu ne yàlla dina ma ak webu waaw moo jëkk a xaraf itam gannaaw bu ma amee juróom-ñett fukki at waaw yàlla digal ko na xaraf waaw mu xarafal boppam ci semiñ de waaw la ko yàlla santoon ñépp mu def ko fa tamahu na tamatal leen moom Ibrahim xaala wax ne ko inni naka man jaayiluka aji def la ma la imaaman ngay roy naa yàlla daal di ne ko bi nga xamee li ma la sant yëpp def nga ko may li ma lay fayee mooy la def ngay ngay doy téefa ñoom diine yëpp ci mboolem diine moo tax yow nekk diine Ibrahima lañ nekk nasaara nekk diine Ibrahima lañ nekk lislaam ci diine Ibrahima xaala wax Ibrahima ne wa min duriyati ak ci doom sama samay doom it nañ ci def ay njiit buur daal di ne xaala wax yàlla ne ko laa naalu jotit enti yëpp kelimaan sama zaalimiina way wedd ñele mu ne ko xelimaan nag waaw xéefar du ko doon te say doom xéefar dana jaam de foofu la Ibrahima di ko xamee ne ay doomam yi far dana ci am waskul jàngatal is jaar naa ba ñu defee al bayta kaaba ga masaabatal mu di delluwaay naa si ñeen nit ñi jàngatal ba yàlla defee kaaba ga ca makka muy delluwaay ñeen nit ñi at mu ne ñu di ca dellu bàyyi ko ji gépp wàll wa am nan tey ba coloré di barab boo xam ne ku fa dem rek wóoru nga kenn du fa tooñ kenn kenn du lox ci xare fa waaw ku dañoo na kuréy sa bàyyi sax doo ko wa taxasoo wa taxasoo tañ ñu xam ne wa taxisoo ci maqaamu Ibrahima musalana ab bindekaay ne na ngeen julli ci gannaaw waaw dañ ko nga xam ne mooy maqaamu Ibrahima mooy dañ koy Ibrahima doon taxaw ba nga mu war ñu ne xafat waaw yaaye noonu waaw sëcc na taxaw ba tabax kaaba mi nga xam ne guddaayam waaw ñett fukki xafat la ne waaw di fukki mètre ak juróom noonu la kawee ci dañu gàtt woowu la doon taxaw waaw ba tabax ko ba mat bu ko tabax gi gisee rek waaw da nga yuqeeku ba mu defar tabax ga rek waaw ba ba ne màgg waaye naa dan digal ilaa Ibrahima jëm ci Ibrahima wa Ismaila ak Ismaila an naka mbiran bi a laabal leen bayti yéen yeeg sama di saay fi na ñeen way wat ñi walaaki fi naak way waaw sax ña waaw ngir jaamu yàlla waru kaxe wayru koña ak su jóodi ñeeti way su jóode way xaala abawaxe Ibrahima Ibrahima rabbi yow borom sama yéen yàlla nga def asaa di lee barab bala dan muy dëkk am yéen mu di borom ko dëre de waaw yàlla nangu na ñaanam ba nga xam ne def na ko mu xurum yoo xam ne duñ fa tuur deret duñ fa tooñ kenn duñu rëbb rawal ya waaw duñ dagg ña xam ma waaw war tuq war fa gëre de aale hoo ñooñam mi ne sama raati ci meññet manaa mën a ko gëm na moom ñoom te yàlla nga leen may meññet yi waaw ñu di ko war fagloo waaw mi ngi ragal nag li ko daloon bu jëkk ba mu ñaanee kilimaan ñeela ay doomam ñu ne ko yéefar du ci ne a na minhum waaw yàlla wane na dikkal bee saaxiri ba daa xaala wax yàlla ne ko wa na mu itam waa wërsëg moom xamut ku gëm ak ku weddi ñëpp laay jox wërsëg de faw ma teewoo dana ma yóbbal ko xalilan yóbbal bu néew su ma taroo topp ma weet ko ilaa asaabi ñeeri jëm ci mbugalam safara de wa bii sa bon na almasiru den waaye wa safara wa kur jàngatal is yar fama ba dana yëkkati ibrahima ibrahima al xawaayida fondement ya minal bayti ja néeg ba de jàngatal ba yonent yàlla ibrahima waaw di yëkkati waaw tabax yi néeg ba nag waaw di ko tabax ci ndigal wa ismail ak ismail mi ngi dëkkoon ci waa Palestine am na juróom-ñeneen fukki at am na téeméeri at ak ñaar fukk amul doom jabaram am juróom-ñeneen fukki at ak juróom-ñeneen amul doom yàlla may jabaram ak ak muy Haajara benn buur may ko ko gannaaw xete bu ba mu ko ko mayee moom it mu may ko yonent yàlla Ibrahima rek yonent yàlla Ibrahima def ko taara booloog moom mu ëmb doomam bu ñu wax ba Ismaïla jubbalu jigéen cër dama ko tax a jur naka laa wujjam gis rek mooy mu fiir ba biir moom itam ëmb Isaaxa ba Isaaxa juddoo nag Ismaayla man ko waaw di ko dóor bu ñuy rek mu dóor ko yaayam nag ne dootuma muñ loolu de ki nga xam ne ab jaamam rek la woon léegi doomam di jooyloo doomam bët ko seet moom mënu ko muñ ne Ibrahima sax jaram yi daal ak doomam ji yóbbu leen ba bu ma leen gisati yonent Yàlla Ibrahima daal di xëy gëlëmam waaw yaari mi mu waaw di doxal di doxee jóge saam waaw balaas bi si nga xam ne fi la kaaba gi nekk tey makka mu mu wàcc leen fa de waaw booba lay ñaan ñaan yi nag fekk na kaaba gi ba yàlla wàccee aadama ci suuf aadama dafa jooy de ne yaa ngi ma génnee aljanna waaw ci diggante malaaka yeeg wóoru ni nii waaw indi ma ci xàll kerte nag boo xam ne du dégg kenn kuy tudd yàlla waaw duñ fi jaamu yàlla duñ fi tudd yàlla yàlla daal di wàcce bayti mahmur muy kaaba gi ca makka ne ko waaw néega ngoog waaw dee ko xaj aadama jógee na waaw hind di xaji makka ñeneen fukki yoon ci dundam te booba war waay amut dafa doon doxal tànkam te war waay amee sax moom booba benn daabaatanu ko gannaaw ga malaaka yi ñoo jëkk a tabax kaaba gi ah, gannaaw ga aadama ci boppam tabax na ko ay ah, siisa doomam tabax na ko waaw gannaaw ga gannaaw siisa yonent yàlla ibrahim tabax ko mooy tabax bi ñu ñëw ga tabax gannaaw yonent yàlla ibrahim waa xamaaliqat yi tabax nañ ko waaw jundum ñi tabax nañ ko waaw xura Xusay ibnu Kilaab tabax na ko waaw xuray si ci seen bopp tabax nañ ko waaw tabax boobu nga xam ne yonentu bokk na jore moo teg ak yore soodo waaw ca place am ba gannaaw ga Abdullah ibnu Zubayru tabax na ko waaw bay Hajjaaj faloo rey Abdullah ibnu Zubayru waaw toj tabaxam ba dellu ko tabaxaat muy fukk fukki yoon yooyu lañ tabax Kaaba ga waaw ba léegi tabax tabax Hajjaaj booba waaw moo fa nekk ba léegi de waaw tabax bu njëkk kon baa nga jàpp ca asamaan juróom ñaareel sa ba nga xamee ne yàlla na ne Ibrahima demal tabax ko Ibrahima ne xaw ma mu ñëw fàkkal ko fi nga xam ne fa la nekkoon mu gas nag ba jot doj yi nga xam ne ñooy ñooy fondement ba waaw mu gas bëgg ci dëkk benn doj suuf si lépp yëngatu mu xam ne foofa la mu daal ko tabax de waaw. mu ne doomam Ismaayila yàlla digal na ma naa tabax kaaba gi ndax dañ ma dimbale waaw Ismaayila ne ko waaw danaa la dimbale ñu bokk nag di tabax Ismaayila indi doj yi waa Ibrahima di tabax rek na nga naa rabbana yow borom sunu taqabbal yàlla nga nangu mi naa ci nun suñu tabax di de innaka naka yow anta yow asamiyo yaa aji dégg ay wax alalimu yaa ñu xam jëf de rabbana yow borom sunu wajal naa yàlla nga def nu muslimin ni ñu di ñaari way xamatu lakka ñu ànda wa min suriyyatina yàlla nga def ci ay doom sunu way xamatu ummatan mbooloo muslimatan mu di aji jublu lakka ñu ànda dem wa tub yàlla nga nangu tuubaani naa ci ñun naka naka yow anta tawaabu yaa ji nangu tuub arrahim yaa aji yërëm de rabbana yow borom sunu ogas yàlla nga ñoon ni fii ñooñ ne junne rasulun ku ñoon ni ñun ko tudde ci de te ne bii may ci Makka yàlla nga fi yónni ab yonent bu bokk ci de mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu tax yonent daa wax ne maa ñaan ak Ibrahim de maay dégg ak Insa de yeddoo kook dana mu jàng aleen ci ñoom ayaati ka alquran sax wa yuallimuhum tamuy xamal leen ak kitaab alquran wali ma tax xatin ci biitam wa yusakkihim tamuy laaba leen ci kéefër innaka naka yow anta yow ala alaak yow mu yaay xarañ ci sa njorteel wa man yar xamu déet kenn di sib an millati ibrahima diine ibrahima ida man safiya nafsahu nda rek réere na moom boppam de kenn du sib diine ibrahima lu may ku réere boppam de wala xalis safay naawo nun day tànn nan ko fi dunyaa ci àdduna way naw naka moom fi laaxira ci jaala xare la mine salihin aji nekk la mu ca wiiw ye la mine salihina aji nekk la mu ca warom daraja yu kawee de bas ko jàngatal de is xaala ba waxee law ñaan ko rabbo boromam ne ko aslim jébbalul ba nga xamee ne yàlla ngay natt ibrahima ne ko jébbalul jébbalul rek la ko wax xaala mu wax ne aslamtu jébbalu na ma li rabbil alamin ñeel aji moom bi léegi de mu daal di jébbalul yàlla de wa aw tee digal na bihaa ci diine jooju ibrahima ibrahim bani yi doomam yi góor de ay doomam yi góor loola leen digal wa yaqoob ak yaqoob moom it loola digal ay doomam wax na yaqooba ne yaa bani yéen doom yi góor sama na laaha naka yàlla istafaa tànn na mu lakkum ñeel leen diina diina lislaam falaa tamuutunna waaye bu leen dee illaa wa antum ndare yéen muslimuuna way jébbalu ngeen de bu leen dellu mooy ci lislaam de waaw mooy xéewal gu mag moo tax ba nga xamee ne ci saara na ko ne ko gis nañ Yuusufa mu ne ci jan ngeen bàyyi Yuusufa waaw mu ne ñu ne ko ci lislaam mu ne alhamdulilah léegi nag xéewal gi mat na ci Yaquba waaw am bayit ku ne kon ngeen soodaa di way teew ci xabara ba teewee Yaquba ba al mawtu dee ndax ba Yaquba yi dee da ko fekke woon is ba mu waxee li bani ñaar doomam yu góor maa taabudoona ana lu di jëkk naa sama xaaloo ñu wax ne naa a nañu jaamu ilaa ka yàlla sax wa ilaa abaayika ak yàlla ay baay sa ibrahima ibrahima wa ismaila ismaila wa isaaq ak isaaq de ilaa mbir mu yàlla waaye dañ jëli janna wana nu muslimuuna way jëbal nañu la ñeel ko de buur ne tilka moomu le mbooloo ummatun mbooloo lañu xat xalat dawe nañu laa ñeel na leen maa kasabat dañu faggoon ci jëf wala kum ñeel na leen yéen ñu teew tey maa kasabtum la ngeen fagg yéen la wala tusaluna defut laaj leen amma kaanu ca lañ nekkoon yaamaloona doon jëf de waqaalo wax nañu nekkoon nekk leen wootan diw yahud aw nasara i ka ngeen di nasara ta te doo ngeen jub de xul waxal bal dayit millata ibrahima dananu topp diine ibrahim a ni itam mbir mu aji jàng woni diine yàqu jëm ci diine ji jub wa maa kaana musumoo nekk mel musrikina ca way bokkaale ña de xooloo wax leen amanna gëm nanu bidaay ci yàlla wa maa um tilaak la wasa leer ileena jëm ci nun ci alquran wa maa la wasa leer ilaa ibrahima jëm ci ibrahima ci bu Ismaayila Ismaayila Ismaayila waaw mooy tudd waaw doomu Ibrahima ju mag doodaa dafa ñàkkoon doom dana am leen am na téeméer a ñaar fukk amul doom day ñaan yàlla na saa yi ne naa yàlla may ma doom naa Isma jéggal ilu yow yàlla Isma ilu Isma ilu moo tax da doon ñu di ko waa Ismaayila wa Isaaxa Isaaxa wa Yaaqooba Yaaqooba wala baateeg doomam ya wama wuti yàlla joxew Muusa Muusa wa Iisaa la joxew na ko Iisaa wama wuti yàlla joxew na ko nabi wala yonent min rabbin tukkee borom seen daanu farriqu fasalet ñu bay na aadim diggante kenn minum ci ñoom bay gëm ñenn ña di weddi ñenn ña ni yow dal nasaraan def wana nu nun muslimoona way jébbalu nañu la woo ñeel yàlla de fa in aamanoon dem gëm nañu ñoom yow dal nasaraan bi misli ma amantum gëm bi ci moom faqad ihtadaw jub nañu suñ gëmee diine ji nga xam ne moom lay jullit bon jub nañ way tawalaw ndem dëdd nañu fay dama am naka ñoom di si xaaxin way a lañ ci fuuteeg yéen de suñ dëddee nag du noonu yàlla boonam seen fuuteeg yéen du jeex mukk parce que suñ kaw mu daaw xam naa sagala leen yàlla de woo moom sami mu aji dégg alaali mu aji xam de sibxatalaayi suub nañ ko cuub ak moom Ibrahima Ibrahima yàllaa ko suub ak cuubam de gëm yàlla bu wàccee ci xol waaw dafay sax nit nga xam ne ci bu de wàccee ci malaan dafay taxoog malaan moom tàggoog moom malaan moom dina xotteeku cuub gënu dañ gëm yàlla yi noonu lay mel ci moo tax yàlla di ko ñu dalee cuub yàlla nag moo gën cuub ku dul yàlla ne mën a asanu déet kenn bi gën rafet mais laay ci yàlla si tatan ci cuub waa ndem suuf gën yee mën a suuf malaan mu dem ba xotteeku nekk sagar te cuub gënu dañ yàlla itam moo tax a suuf moo dem suuf gën yi wana nun a bi dana way jaam la nun dawa ñaan ko de waa xul waxal ak waa naa ndax da ngeen xulóog waxu wata moom rabbukum rabbunaa mooy borom sunu wa rabbukum tey borom seen ngeen di xuloog nun ne yaaram lañ waru ñu am ab yonent waaw te yàlla ñu moom moom leen tànn na ci yéen ay yonent ba mu ko neexee tànn na ci ñun yonent bi mu ko neexee loolu yéen ñun da ngeen ci xuloog nun wala naag ñeel nu amal naa ay jëf ñun suñu jëf lañu yàlla fay wala ku ñeel leen amal ko ay jëf yéen wala noonu tamit muxlisona way sellal lañu ñeel yàlla ci topp am bayit inna ibrahima naka ibrahim wa ismail ak ismail wa isaaq ak isaaq wa yaqub ak yaqub wa lasbaat ak doom seene kanu nekko nañu foo dan ci yahuud aw a i ka ñu di nasaraan kul waxal ñaa leen amantum antum yéen aalamu yéen a gën a xam amilaa am yàlla yéen a gën a xam am yàlla gën a xam su fekkee yàlla gën a xam yàlla na ne ibrahim ne bëggoon yahuud ne bëggoon nasaraan rek bu ma samu dee kan bi gën a tooñ kataman dina lay yàlla mooy waaw kàlla bi ngeen dénkoon ñëpp waaye dina nëbb nañ ko bu fa laaw jël buur di xaafilin muy aji béy xam naa tàmbaloon jox la ngeen jëf ko de din ko moomu leen mbooloo ummatul mbooloo lañ ko xamal ci dina ñu laaj nag rek ñaan leen maa ko sabab lañ fàggoon wala ku ñëw leen maa ko sabab na ngeen fàgg bu laa doon defut laaj leen am maa kaanu ca lañ nekkoon jàmm la doon jëf ko de ku nekk moom la ñuy fay ñu fam de arno rasi bàyyi ko wala ci ko ko waaw ko waaw berge ey Haaruna ey Haaruna ey Haaruna benn dof la woon moom moo bokk bàyyi mu ne kii may woo ci sama tur kan la di ñu leen ci laay dox sama diggante ak moom ñu dindi ko waaw mu ne ko yow Haaruna yow laa mu ne ko xam nga ma mu ne ko maa la xam mu ne ko maay kan mu ne ko yaay ki nga xam ne ba jëm samay fenke boo fa nekkee di ko woon ba jëm samay fay yow la ko yàlla laaj sëñ bi ne la mu ne ko ndax dangaa def yàlla jaam yàlla yi mu ne ko ragal yàlla rek lay nangu toppam mu ne ko waaw suñu xaasanu ci suñu xaasanu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga defee lii gërëm mu ne ko isa nufixa fi suuri falaa ansaaba baynahum yawma'izin wa laa yatasaaluun dañ ko yàlla mbokk amu ko daal jege ñaare amu ko mu ne ko ramum yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko la ko saxaatu yéen dafay daal ma xasee loolu wala biir loolu xaw la te ma ramm bi jëriñ tey jàng yàlla lu may ko yàlla jox ndigal ak koo xam ne yàlla gërëm na ko de mu ne mu ne ko taxawal mu mu mu bañ waaw daal di ko woon gannaaw dem de. waaw. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حضره المختار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم yàllaa ngay xamal yonent bi jiitu mu am ne boo xamee ne xol yi nañ yi béefar yi ñeewal yi danañ ci wax rek lu tax ñu di ko farfalal ndax mu fi soo ko séentoo ak su faraaw wéy réer ña mi na naaf yi ci daara moom yahood yi la ak yéefari yaaram daal am nañoo wax ne maa wàllaawum ana lu soppi na mu leen am xiblatihim walis xiblatam lati jaaja kaanoo nekkoon nañu xawee ak ci jubloom de bés boo xamee ne yàlla digal na yonent bi na bàyyi xibla yahoodi kii bayti maqadis jublu makka lu yàgg-yàgg yahoodi danañ di nga loolu de daañu wax ne lu tax muhammad soppeeku wacc xiblaam ji nga xam ne ci doon jublu léegi muy walbatiku di jublu ji makka rek waaye xul waxam bi ko waxee aji naa kira ñaan yàlla al masriqu penku lépp wal maxribu sow maanaam mboolem wàll yi de yàlla moom wàll yëpp amul ci wàllu bu moomu kon nag amul jaam lu mu war a dingat ci yàlla digal ab mu ci li jubli ci wàllu ko soob de yàlla di dana mu jubal man de saa ku mu soog a jubalam ila siraatin jëm ci yoon wax mi mu daal di jub te mooy diine lislaam ne képp ku yàlla sànn daal dana la jubal nga aw ci lislaam ji nga xam ne yéen ci ngeen nekk de ñi nga xam ne dañuy diinal yàlla ci àtteem waaw ñooñu dañoo réer leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa leen ne fa mu gàddaay dem Madina julli na jublu Baytul Maqdis fukki weer ak juróom benn wala fukki weer ak juróom ñaar loolu yëpp nag taxutoon waa wax dëgg yàlla ñu ngi wax sa buuf di buuf di buuf yàlla jox la ndigal mu tuuti waa jublu Kaaba la rek nga xam ne moo ci bay Ibrahima ki nga xam ne ci ñoom la nekk léegi mu gën a gën xamal ko ne ko sa borom dana la jox ndigal nga jublu ci jëlee xibla wax ko foofu muy jublu mu daal di xam ne xibla jëkk nag xool nañ ko te xamagu benn ñaara ci muy doon loolu moo mu doon soppi bëtam bàyyi na di xoolaat mu am julli wéyu julli ñu ngi ragal julli ga te doo am xibla waaw moo waral waaw muy xool wàllu asamaan di waaw di toppoo ak wéyu de ba wéyu nga ñëw nag jox ko ndigal nga ne jublu màkk ne xale ñëw fekk na yàlla xamaloon na ko ne loolu du amee it waaw weddikat yi daañu ci jiŋat jiŋat bu bari waaye bu mu leen faale waaw ba wax nañ seen wax fekk yàlla ko loxoon na ko lu jiitu ñu wax ko wax ko it am tontal seen layu baatil yooyu moo tax ba nga xam ne wax nañ ko it waaw julli ñi nga xam ne sax nañ faale wuñ lañu nga xam ne moo xam ne réer nañ ca ba mu waaye daal waaw bariwul de kenn jubalee leen jëm ci xibla jooju jaalnaakum lan def leen yéen xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam umma li tàmmeef de wasatan ñu di way maandu di takkoonoo ngir na ngeen nekk maa fi waral nit ñi ñëpp cëpp yàlla na yéen a nekk rasul yonent yàlla Muhammad shahidan daa ji seede aleykum waral leen yéen itam yéen itam yonent waral leen waaw waaw seede ñeel leen ne moom itam jotal na leen de yàlla tollu ci laay ji de tànn na xeetu yonant mi tànnee fi xeet yëpp def na leen ñoom ñëpp ñi di ñu maandu def na leen ñi di maandu ndax ñu mën a joxe seede fiñ jëm yàlla waral mboolem nit ñi ak xeet wi ak li ci nekk ci ay wàññeeku yëpp te réewut yàlla def na leen ñoom ñëpp ñu di way maandu mboolem xeetu yonant sallallahu alayhi wa ñi nga xam ne gëm nañ laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah ndaxte su loolu amut bon yonent yi dañu am ku leen seede kay jëm yàlla bu leen seen xet ya weddee mais joxe luñu leen woon de seede jëm kay jëm yàlla dana ñëw ci ñeenti façon ñeenti xeeti seede malaaka yi nga xam ne ñoom la yàlla wàccil jaam bu nekk sa mbagam day joor raqib ba ngi ci sa mbagam ci da ngi ci maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqibun atidun amul lépp looy wax lu mooy ñaari malaaka yooyu danañ ko bind muy lu baax muy lu malaaka yi nga xam ne ñooy seede say jëf bu fay jam yàlla ku nekk da say seede wa jaa'at kullu nafsin ma'ahaa saa'iqun wa shahiidun nit ku nekk bu ñu koy nit pencam yàlla ñu ngi ko jiital boole ko malaaka yi nga xam ne ñoo doon seede mbooleem la mu doon jëf de benn seede ngoo ñaareel ba cëri jaam bi wa tashhadu alsinatuhum wa arjuluhum bimaa kaanuu ya'maluun nit ku nekk ay cëram dana seede la nga ne moom la doon wax de moom la doon jëf ak la al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu cër yëpp danañ seede cër lu ma fa def dara dana ko seede fa kanam yàlla leen fekkee ni tànk dana wax ne maa doxoon jëm ci lu neexul yàlla làmmiñ ne man maa ko waxoon loxo ne maa jàppoon bëy ne man maa xarafoon biit ne man maa lekkoon bët ne gisoon waaye naka ñuy seedee lu ban waral ak moykati yàlla yi noonu lañuy ñuy seedee itam lu baax ñeel julli ñeel toppkati yàlla yi rek tànk dana seede ne maa doon di dem ci jàkk bët dana seede ne maa doon kaamil bi wax yàlla yi lamiñ dana wax ne maa doon jàng téere yàlla bi nopp dana wax ne maa doon déglu alxuraan buñ koy jàng ñoom itam dañuy am seeni seede waaw yoo xam ne seeni jëfe leen koy seedeel de ak yonent yàlla Muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem yonent yi wa kayfa idaa jiinaa min kulli ummatin bi shahidin wa jiinaa bika alaa haa'ulaa'i shahidan yonent bu nekk danañ ko taxawal mu seede waral xeetam weddi woon nañ wala gëmoon nañ toppoon nañ wala moyoon nañ yonent yàlla Muhammad itam danañ ñëw seede ñu ñun ñëpp ku ne ñun dañ koy gaaral sa jëf guddi altine gu nekk ak guddi alxames lépp loo def ci bésuwaay bi danañ ko won yonent bi ñaari yoon ba mu génnee àddina itam su ko defee muy balul muy balul ñi nga xam ne tey dañoo mooy lu mooy ñaar ñu ŋaayoo nag bu ñu ne ñaar ñi dañoo ŋaayoo nag mu ne ñoom nañ dem bañ juboo feeg juboo bu ñoo de su ko defee nag yonent itam seede waral ñu yonent bu nekk seede waral xeetam feeñtam yàlla bu yàlla fa ngay jaam yëpp way jëkk way mujj nit ak jinne saytaane ak ñoom ñëpp ñu daje ci benn pàkk ñu gëmoon nag ñu weddi ñëpp nit ñi la ñu njëkk a fang suñ dajee mboolem li aadama jub dale ca aadama ba fi ba fa dina yem ñoom la ñu njëkk fang ñee fang jinne ñu wër leen fukki ndombo ndax doomu aadama yi ñu bëri yëpp asakay jinne yi rek lañ su ko defee ñu fang saytaane yi ñoom ñu wër ñu wër jinne yi fukki yoon ñoom itam jinne yi seen asaka lañ ñu fang malaayika yi dëkk ci suuf ñoom it ñu wër saytaane yi fukki ndogo man am nit ñi ak jinne yi ak asakay malaaka yi dëkk ci suuf rek lañ ku boole loolu asakay malaaka yi asamaan jëkk la asakay malaaka asamaan jëkk asakay malaaka yi asamaan ñaareel ñaareel la ba ba ñaar yi juróom ñaareel ba ba ñuy dem ci bayti Maamuur ba ba ñuy dem ci kursi yu yàlla ga ba ba ñuy dem ci aras aras am na juróom-ñaar téeméeri junne waaw loolu la loolu la mu nekk la fa nekk ci mbindeef waaw mboolem asamaan juróom yaar ak suuf juróom yaar ak kursi yo bayti Maamuur yëpp asaka yi mel na loolu la ci loolu aras yooyu mbindeef yooyu yëpp dañ daje ci benn fat bu yàlla jëkkëra oh Jibril ndax moom moom lañ daa yónni woon gi yow Jibril moom la ñu jëkk xisaab waxoon naa la ne nga jël ci lawil mahfuz téere pour yonent yàlla noonu yóbbu ko ci moom mu defar ko ndax lawil mahfuz joxoon na la lawil mahfuz moom joxoon na Jibril lim ko laajoon ne jot na ca lawil mahfuz sax balaa ñëwaat fii foofu yàlla xalimbaan gi jëkk xisaab xalim ba gi naa la ci lawil mahfuz nangam ndax bindoon nga ko mu ne bindoon naa ko lawil mahfuz ne bindoon na ko lawil mahfuz yow liñ bindoon ci yow waxoon naa nga jox jibril téere sàngam pour yonent sàngam jox nga jibril wala joxuloo ko jox naa jibril jibril ne jox na ma jibril yow ndax joxaloon nga yonent bi yonent mu ne joxal naa yonent ba ñu xaw yonent ba yonent yàlla noonu mooy njël benn yonent yooni dandi ko taxawal nga ko yow ndax jibril joxoon na la yonent bi giñ ko yónne woon ci yow jotaloon na ma ko de ndax jotal nga ko sa xeet mu ne jotal naa sama sa xeet def sama xeet weddi nañ mu daal di xaw xeet yonent yàlla noowoon ne ndax na leen ñu ne déedéet maa jaa anaa min basiirin wa laa nasiirin ñun kenn lu fi ñëwaat noowoon waxut dëgg waxut ñu dara yàlla ndax am nga seede ne jota nga fa xeet bu ne am naa seede mooy xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di wax xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ndax noonu jotaloon na xeetam waa li ko yàlla yónni woon xeet yonent ne seede nañ ne yonent yàlla noonu jotaloon na li ko yàlla yónni woon xeet yonent yàlla noonu ne xeet Muhammad nañ ñu mën a seede te ñu mujj yàlla ne na ngeen di mën a seede seede xeet yonent yàlla noonu te yéen a leen mujj yaa yónni ñu ne ab yonent dëgg wàcce ci moom téere boo xam ne baatin du ko dikkal ci kanam gannaawam téere boobu moo ñu solo ne yàlla yónni woon na yonent yàlla Nuuhu innaa arsalnaa Nuuhan ilaa qawmihi jotaloon na ñu ñëwee di ko boobu lay dal di tax ñu ne yonent yàlla Muhammad sa xeet wii di seere ndax mat nañ seere mu ne sama xeet mat nañ seere ay tameef lañu way maandu lañ de mën nañoo seere su ko defee si yonent yàlla Nuuhu dal di sax waa aw lay ñeent nitam ñeent ñu daal leen fab ñoom ñëpp yóbbu safara ñu teg waaw yonent ba ca topp teg yonent ba ca topp teg yonent ba ca topp base bi ci ñun de ñu ñooy li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu seede ne waaw jotaloon nañu de ñun ñu seede seede ne jotaloon na moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ñun gëm nañ de tànn boobu yàlla tànn xeetu yonent des boobu ñëw waaw moo ko waral de waaye ko nekk rasul yonent yàlla Muhammad te yonent di aji seede aleykum waral leen wama jaalna nu ngay mujjalunu ak xiblata xibla di nga nekk léegi da fi jaajar kunta nekk nga ale ak ci léegi te mooy kaaba ga soppi gi nga xam ne yàlla soppi na xibla ji ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam lay julli moo xeexam di jublu ca kaaba gi nga xam ne moo nekk ca makka de gannaaw bu mu jullee jublu bayti maqdis fukki weer ak juróom benn wala fukki weer juróom ñaar di ndaari maalama ndaara ngir nañu xam xam-xam ak feeñalam nit ñi man yàqa doo ka dana mu topp rasul yonentu ba ba ko li man yeen xaliwu kaka dana mu soppe ko ala xibay ci dëstanam de ala xibay ci kéefaram de danañ xam ñi nga xam ne lépp lu ko ak ñi nga xam ne waaw fi waxee lu te seen xel mu muddade waaw defe ne yonentu bi ci ngalamaandi la nekk de wa in kaanat naka nekk na soppi gi xibla bu soppi la ñu jëm Makka la kabiratan di aji siis ci nit de soppi googu ñu soppi woon ji lu siis waaw way dafa di gëm ñi la euh, ndara ci ñaaña xar la laaw na leen yàlla de waaw lu ma ña nga xam na ne yàlla jubal na leen fekk na li yàlla jëkk a wax mooy lay wét yàlla moom ay mbindeefam lu ko ci neex mu dawal moom moom wàll wala bu ko neex mu sant jaamam mu julli jublu ca jaam boo xam nag ne ci ndigalal yàlla la wéy wet gum mën a rek mu ngi ci jaam boo xam nag ne dafa topp baneex a bakkanam fu mu mën a jublu nekkul ci dara moo tax yahud ak nasaraan amuñu xibla ndax yahud dañuy julli di jublu xarfu rek ñoom xarfu lañ gëm ndax la nga xam ne yonentu yàlla Muusaa ca wàllu so xarfu la nekkoon ba yàlla jox ko tawreet ba maa ko tëdd jaani ñun xar bi wàllu sowu wala Musa amee karaama yéexoot ne boo nag sowu moo gën ñun fi mën a nekk daal bu ñuy jubbi sowu lañuy jubbu topp seen bànneex yàlla digalul leen ko nasaara itam ñoom penku rek lañ tànn wàll bu ñu mën a nekk bu ñuy jubbi dañuy jubbu penku ndax fan sabasat makaanan sartiyan ndax Maryam ba nga xamee ne ma ba yàlla may ko Isa waaw ca wàllu tànku la demoon de waaw ba nga xamee ne wàllu tànku fa la yàlla terale Maryam nag ba may ko Isa